bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqina sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma baadu annahu almaysuur kon inshaa allahu taala ñu ñëwaat ci téere grammaire <coughs> bi nga xam ne dees koo yombal annahu almaysuur Euh, bu ñu fàttalikoo nag bii weesu ñu ngi woon ci exercice yi mu doon deuxième partie da exercice yi foo woon naa ne deux fichiers dina ci baax mais mel na ni ñetteel bi moom xëy na suñu boroom subhaanahu wa taala def mooy bi fi muy jeexe muy tey sinon bu jeexul rek kon dina soxla beneen jotaay insha allah kon bii weesu bu ngeen fàttalikoo ñu ngi jeexale woon al baar mudaari'ul marfu' exercice yi jëmoon ci yooyu tey nag ñu war a continuer te moo doon page 42 cours 19 tey ñu war a continuer jël page page 43 cours 20 al fi'lul mudari' al mansub mooy fi'lul mudari' verbe inaccompli walla présent continu boo xam ne al mansub boo xam ne dañu ko nasab façon nasab bi gisoon nañ ko ci cours boobu jarul ñu ciy ñëwaat léegi kon exercice yooyu mu ne tamarin adxil lan ala al af'aal at-taaliyati wa qum bit-taghyiiraati fi aaxiriha adxil dugalal lan lan xam nga lan minan nawaasibi gisoon nañ an lan idan kay idan gisuñu ko woon idan boolewu ko ci woon mais idan ci la an lan ak kay ak moom lañ gisoon ak li boobu nga xam ne mooy li kay rek yooyu gisoon nañ leen ñooy ci nawaasib bi la woon nga xam ne bu duggee ci verbe bi rek verbe mudari bi day tax mu nekk lan ci verbe inaccompli ba présent kon day tax ñu maas ko fatha léegi nag mu ne kon dugalal lan ci fi'l yi di ñëw mooy fi'l yi di ñëw phrase yii di ñëw yadhabu waqum mu ne waqum te na nga taxawe bi tax bi taxyiraatil fii aaxiriha te tamit nga opérer changement yi war a xew ci fin wu jeexintalu verbe bi ci arab bu mujj bi ci verbe bi yow yaa ko war a def kon yazhabu boo dugalee lan yazhabu mooy dem na boo dugalee lan danga naan lan yazhaba lan yazhaba yazhabuna mooy ñoom dem nañ ñu bari te nekk ay góor boo dugalee lan danga naan lan ndax doo dangay ngay effacer bi ndax lan moo dugg lan yazhabu bi ci tegu nasma'u mooy dégg dégg nañu ngi nga ne lan nasmaa boo dugalee lan yaqra'uunahu boo dugalee lan nga ne lan yaqra'uuhu ndax nuun ba il faut mu tëb lan yaq doo wax lan yaqra'uunahu de lan yaqra'uuhu ñoom de ndax lan boo fàttale ko lan waxoon nañ la moom moom pour lii ñëw la comme buñ ma nee ndax di nga dem ma ne lan azhaba man du ma dem mooy loolu demaguma mooy ñëwagul alors que bu doon bi ñuy gisaat jasmu bi te gisoon nañ ko lam boobu mooy bu weesu bi buñ ma nee ndax moo tax ma ne woon lan man nga yokk ca gannaaw ca après moom abadan ndax ñëwagul nga ne man moom dama ko def abadan mooy ci lii di ñëw kantaa nag bu dee nag dafa weesu bu boobaa looy wax danga naan lam te bu la neexee nga dugal xot ma suma ko mukk loolu moom masuma koo def mukk waay mooy kon lan loolu la pour di waxoon nañ la moom dana woon négation renforcée dans le li ñu bindoon en français moo damay bañ di dàq ne déedéet waaye ci lii ñëw ci kanam kon lan yaqra'uhu ngay wax mais doo wax lan xam nga yaqra'unahu ñu ngi koy jàng lañ waxoon da naan lan yaqra'u bu lan duggee rek noon bi da nga koy dindi lan yaqra'uhu bi ci tegu yaftaxu mooy ubbi na boo dugalee lan danga naan lan yaftaxa ubbi du ubbi tafuzuuna boo dugalee mooy ngañaay ngañe nañ boo dugalee lan danga naan lan tafuzu gañewuñu duñu gañe tafaliina mooy yow ndaw ku jigéen ci anti yow yow ndaw su jigéen si na jëf nga lan lii ngay wax nuun bi ngay dindi comme yéla rek yële na nuun bi nga dindi tafuzu bi na nuun bi ngay dindi bi ci fin bi tafali yadhabaani boo dugalee lan lan yadhabaa yajit mooy demuñ ñoom ñaar yajtahiduuna ñu ngi yulli seen doyo coono ñu ngay sonn ñu ngay góor góorgóorlu lan yajtahidu ngay wax ñoom góorgóorluuñu adrusu mooy maa ngi jàng naa maa ngi jàng lan adrusa du ma jàng lan adrusa ngay wax loolu mooy exercice bu njëkk bi ci tegu mu ne bayyinil af'al al mudari'ata al mansubata thumma dbut harakata ma lawnuhu ahmaru bayyin leeralal al af'al al mudari'ata fi'l mooy plurielu fi'lun af'al mudari' yi nga xam ne mudari' al mansubata yi nga xam ne dañ leen a nasab thumma dbut harakata ma lawnuhu ahmar te li nekk en rouge nga maas phrase yaa ngi bu njëkk bi yi baa tegu ci baa boobu yaa koy maas an atawadda hamza tegu ci yaa koy maas kay aqu miim bi tegu ci yaa koy maas as-salaa tegu ci yii boo fàttale ko yii ca cours ba bañ waxoon nañ exercice yi kon loolu mooy yow bind nga ko boo dee yoroo téere bi moo tax duma ci jaaraat doon naa def bee weesu avant bi di ci jaar ñaar yoon mais benn yoon rek ndax loolu mooy bind nga ko mu ngi sa kanam ndax lii bul fàtte ne tome bi jeex na kon dama naan bu ma koy maas dama naan yajibu an atawaddaa kay aquma kay uqiima bo kay uqiima salaata loolu mooy premier benn partie exercice mooy nga maas li nekk en baa bi la woon ak ata yaji baa boobu an atawadda hamza boobu kay uqii miim boobu as-salaata boobu tëju kon da nga naan yajibu an atawadda a kay uqima salaata léegi nag ana fi'l mudaari al bi fii nga ne ma ndax lu tax ndax kay moo dugg ca kanam ca kay ci malaas mooy ngir war na ma jàpp ngir ma mën a taxawal julli kon ngir kay bu duggee moo tax ñu ne uqima moom minan nawaa sibi la bokk kon uqima mooy fi'l mudaari mansuub bi bi ci tegu lam yàqu laam bi tegu ci yaa koy maas xaali daal bi tegu ci yaa koy maas al miim bi tegu ci li annahu saa'imun bu ma koy maas dama naan lan yakula xaalidun al ma li annahu saa'imun lan yàqu la lan yakula laay wax lan la xaalidun alyawma li annahu saa'imun lan yakula xaalidunil yawma bu dee damay def liaison xaalidun alyawma ma ne xaalidunil yawma li annahu saa'imun xaalid da du lekk tey ndax lan ndax dafa woor masha allah kon lan yakula xaalidun alyawma léegi ñu ne ana fi'lu mudaari' mansub bi nga ne yakula lu tax ndax lan moo nekk ci kanam almansuub dañ koo nasab bil bi ci tegu phrase bi ci tegu arsalallaahu arrusu lam bi tegu ci yaa koy maas li yu bayyinu dii nuun bi tegu ci alxaqaaf bu am shadda tegu ci boobu tamit yaa koy maas boobu dangaa arsalallaahu rusula li yu bayyinu diinal xaqi arsala yónni allahu buur yàlla subhaanahu wa taala ar rusula yonent yi aleyhim asalatu wasalaam li yu bayyinu ngir ñu leeral diinal xaqi diine dëgg ji ngir ñu leeral éclaircir nit ñi leeralal leen bam toj yax bi ba faram fàccee ko mu leeral nañ diinal xaqi diiney dëgg ji muy diine lislaam nga xam ne moo fi mas nekk ca maam aadama alayhi salaam ba ci xayra afdal ah, xayra xalqillaahi muy yonent bi sallallahu alayhi bi sallam islaam a fi mas a nekk inna diina inda ci des ay tëralin la woon rek ñu ne tooraa tawaa juif yeeg ñooñu seen yooyu noonu ay tëralin la woon mais lépp ci biir lislaam la kon ar li yubayyinu diina al-haqq léegi ñu ne ana fi'lu mudaari mansuub bi nga mansuub bi fii mooy yubayyinu lu tax ndax li moo ci dugg waxu mooy boobu bu duggooy da ngay na bokk te ku bokk ci nawaasi bi looy def mooy da ngay xasaf nuunu rafan bi moo tax lan yu bay waxoo yu bayyinuu na li yu bayyinuu na déedéet li yu bayyinuu kon fi'l mudari mansub bi mooy yu bayyinuu phrase bi ci tegu mu ne anshi jumlatayni taamatayni fil ula fi'l mudari mansubun bil fathati wa fi thaniyati fi'lun mudari'un mansubun bi hadfi nuuni raf'i anshi formel jumlatayni ñaari phrase taamatayni yu mat sëkk nag fil ci bi njëkk fi'lun mudari'un mansub nga def ko fi'lun mudari'un mansubun bil fath mooy inaccompli verbe présent continu boo xam ne moom dañ koy nasab ci fatha wa fi thaniyati ci deuxième phrase bi nga war a defar nag moom lu fi'lu mudari mansubun boo xam dañ ko nasab mais dañoo effacer nasab dañoo effacer nun bi noonu lañu ko nasabe boo yoo boobu ngay ñaar yooyu kon ngay ngay fexe def léegi kon phrase yi nag yaa koy créer sa bopp joxuñ la benn ay mots yooyu créer à partir de ñoom mooy phrase yi yaa leen di créer bu boobaa kon lan ngay wax bu boobaa bu may créer phrase dama naan rajantu ila kay astariha astariha mooy nof la rajantu dellu naa ñibbisi naa ila ci kër gi kay astariha wala li astariha mooy bu ci bu la ci neex bu la neexee nga wax lool li astariha wala li li wala nga ne kay as mooy dellu si naa ci kër gi ngir ma mën a noppalu te dund quelques minutes wala quelques heures kon nga gis ne boobu ñu ne ala fi'lu mudari mansub bil fatha bi nga ne as-sariha as-sariha mooy fi'lu mudari mansub ki euh, euh, bi nga xam dañ ko nasa bi as-sariha ha waxuma xu waxuma xi waxuma ah léegi beneen frase bi nga xam ne moom bii nag bi moom pluriel lay doon mooy bu ma nee hadfi nuuni foo ko dégg xamal ne kon pluriel bi rek hadfi nuuni bi hadfi nuuni rasmi boobu moom bu mu amee rek foo ko dégg xamal ne kon pluriel la man da doon duel man da doon kenn bu boobaa dama naan qaama al muslimu al musallu al muslimuuna kay yusallu xaama jóg nañ taxaw almuslimuuna way wommatuñu kay yu sallu ngir ñu julli mooy dañoo jóg taxaw wala liyu sallu salaata subhi qaama almuslimuuna salaata subhi qaama jóg na taxaw almuslimuuna jullit ñi liyu sallu te waxuma liyu salluuna mooy fii dañoo effacer nuun boobu ndax li moo dugg te li moom mi nan nawaasi bi la bokk kon lool mooy ñaari phrase bi ci tegu fra ci exercice mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiya créer ab phrase ab phrase boog bil kalimaatil aatiya mooy ci frase yi di ñëw moom ngay utiliser ngir lan ngir mën a créer phrase mooy doo ko jële feneen voilà mooy mënoo ko jële feneen fii rek ko ko mën a jële léegi mooy dalay jox baat yi jaxase ko comme Moodu dem école ba ñu waxoon dem na école boobee dee ko fàttale ku saa kon moo bu njëkk bi tastamia mooy nga déglu an ci nawaasi bi kay ngir yajibu dafa war tashfiya nga wér ak tabibi mooy docteur bi nasihata mooy conseil

an tasmaa nga déglu ah, nasihata tabibi conseil yu docteur bi kay tashfiya ngir nga wér wala bu ma neexee ma ne kay tashfiya ngir nga wér de yajibu an tasmaa nasihata tabibi ñaar yooyu yëpp baax kay tashfiya ngir nga wér yajibu dafa war ci yow kon bu boobaa an tasmaa nga déglu ngay bàyyi xel tey jëfe nasihata tabibi conseil bu la joxee médicament ne la suba gi ak booy añ ak booy reer te yow après lu la neex def nga bàyyi booy añ nga bàyyi bay ñogone ko booy reer nga bàyyi bay teeb nuit blanche xam nga yow yaa ko tey kon yow respecté woo li tax nga war a wér kooku waxuñu ko kon enrib maa law na ahmar analyser li nekk enrouge mu ne itab itabil yawma kay tanaala raxata gadaa li genre proverbe la sonnal tey ngir mooy comme bu dee ci àddina bi bi nga nekkee ndaw kay tanaala raaxata ngir nga jot nga jote ak nooflaay xadan suba boo màggee boo nekkeeku ku responsable war a yor say mbiru bopp waaye itambil yow ma sonnal tey mooy àddina kay tanaala raaxata ngir nga jot nooflaayu àjjana xadan ëllëg sa ngërëmu borom mooy sonnal ji àddina na la ko jaral deel yeewu fajar di dem jàkka di yeewu fajar ci seddaay bi mu tàng ngay woor muy kii ngay def yi nga xam ne man da ñàkk nga def ko farata la nga def mooy yooyu yépp début bi nii da naan coono la mais en sax ki dem sax ba miin ko loolu mooy nekk jàjjanaam bu ko bàyyee ci lay nekk vraiment du nekk en sécurité mais daal yow man ñaari tekk yooyu la am soit nga sonn bi nga nekkee gone bi nga ci tollee ci sonn mooy bu dee kuy jàng ñu la jàngal góorgóorlu ci jàng bi ngir après nga mën a am dara ci àddina bi mais loolu mooy fii ndax mën ngaa sonn sax ci après yow sa euh, euh, sa boo paree jàng nga nekk chômeur wala boog doo liggéey ci li nga doon jàng du tout beneen leneen ngay def loo xam ne comme que yàllaa xam dogal yi te ñun xamuñu sax bu ñu xamoon suñu suba moom ku nekk da ngay jóg rek ca la yàlla def ne foofu la say buntu nekk mais xamuñ mooy ne fii sax man sonn bi nga nekkee gone nii nga nekk mag nii <laughs> affaire bi gina metti wala doo am yow li nga doon kii mais daal bi gën a wóor mooy sonnal sa àddina àllaaxira moom boo sonnee ngir yàlla par force ba ndax buur yàlla moo ko moo ko diggee te moom laa yuxlifullaahu mi'ad yàlla du wor ab du wor mu li nga xam ne moom moo ay liggéey mooy ku ko sonnal rek man kaana lillaahi kaana allaahu lahu ku nekkal yàlla rek yàlla du dañ di nekk ci say mbir te képp koo xam ne nafasa an muslimin ka kurbatan min kurabi dunya moom nafasa allah an kurbatan min kurabi alaaxira képp koo xam ne dangaa fegal sa bopp ci benn problème ci problème àddina yi yàlla dina la fegal problème u àllaaxira kon li ngay analyser yi nekk en rouge mooy kay tanaa la ak xadan kon kay danga naan minan nawaasi bi tanaa la ismun no fi'lun euh, fi'lu mudari' mansubun bil fathati arraa euh, gadan gadan nag mooy lan gadan gisoon nañu ko mooy maf'ulun fiihi la bi ci tegu uridu an yata'allamu man de damaa bëgg ñu jàng uridu damaa namm an yata'allamu ñoom ñii ñu jàng te bàyyi caaxaani gone yi taxaw ci immeuble yi nekk ñu def waaye nañ jàng uridu damaa bëgg waaye an yata'allamu ñii nii jàng xam seen diine waaye di ko doxal bañ a nekk ci gréer di teg ko ci ay defe-defe uridu man damaa namm an yata'allamu ñu xam ñu jàng euh, an yata'allamu moo ci nekk en rouge kon an minan bi la ci naasib wala nga ne naasib wala minan nawaasibi yata'allamu fi'lu mudari'un mansubun bil bilan xarfi nuuni rafa dañoo nen lay dañoo adaf nuunu nuunu bi lañu xadaf léegi loolu moo doon ci loolu léegi nag beneen bi ci tegu mooy kuuru 21 al fi'lul mudaari'ul majzuum al dafa nekkoon deux parties fi'lul mudari' wal majzum bi nga xamante ne nii dañoo gisoon jawaazim yi nga xam ne li fi'lin waahidin yi nga xam ne ñoom dañuy jasam mooy dañuy def sukun benn fi'l rek lam la woon ak laa laa bi mooy laa biy tere ndax dafa am ñaari laa ci arab laa naafiya ak laa naahiya laa naafiya comme bu ma nee laa ilaha illa damay dàq këne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te jaamu ko di indil njariñu neen ñàkk koo jaamu di indi lori kese illallah ku dul yàlla mooy damaa dàq existence leneen lu dul moom beneen yàlla bu dul moom alors que laa naahiya bu ma nee laa tadxul laa tadxul bu ma nee laa tadxulil manzila eh xool bul dugg ci kër gi laa wax boobu damaa tere. bu ma nee laa rajula fil bayti mooy benn amul benn waay comme ñu fuye benn kër police yi fuye ba pare génn seen chef ne leen alors ñu ne laa rajula fil amul kenn ku nekk boobu dama dàq existence yu nit ci biir kër gi mooy ñaari laawe moo am mais laa bi ñu soxla fii mooy laa naahi ya nga xam ne moom ci fin la lay dugg nga xam ne damay dàq ne amul ñaar yooyu lañ gisoon lam ak laa boobu mooy fi'lul mudari majzum bu njëkk bi premier partie léegi nag boobu ay exercice moom la ñuy gis nii mu ne tamarin adxil adxil dugalal lam lam mooy lam ci jawaazim yi la bokk jaazim la alal af'al taaliyati ci verbe yi di ñëw wanta bi ila taghayyurati fi akhiriha te nga bàyyi xel mooy nga changer bu dee war nañoo changer opé kii opérer eh, eh, changement yi nga xam ne yi ñu war a changer ci fin bi yadhabu mooy dem boo dugalee lam looy wax lam yadhab sukkoon ngay def lam yadhab comme lam yalid walam yulad lam lam yadhab demul demul woon yadhabuna dem nañu ba dugal lam lam yadhabu ngay wax nasmaaw dégg nañu boo dugalee lam lam nasmaa dégguñu yaqra'unahu boo dugalee lam lam yaqra'uhu mooy ñoom déggu mooy c'est la même chose lam yaq manoo wax lam yaqra'unahu lam yaqra'uhu boodu yaftaxu mooy jàng nañu ko yaqra'unahu yaftaxu bu dee yaftaxu nga dugal lam da ngaa lam yaftax ubbiwul tafuzuuna gañe nañu nga dugal lam lam tafuzu gañewuñu gañewu ngeen yéen ñii gañewu ngeen tafaali na nga dugal lam lam tafaali yow ndaw si yow ndaw si de defoo yadhabaa ni nga dugal lam nga ne lam yadhabaa yéen ñaar yéen ñaar de demu ngeen yajtahiduuna nga dugal lam lam yajtahidu yéen de góorgóorlu ngeen adrusu nga dugal lam lam adrusu man góorgóorlu man jànguma beneen exercice bi ci tegu mu ne udbut xarakata ma lawnu ahmar maasal li nekk rouge lan xaaf bi xaaf bi yaa koy maas arrusu laam bi laam yaa koy maas bi ray raa bi tegu ci yaa koy maas alxa xaaf bu am shadda yaa koy maas mooy yonent yi yàlla yónni ñoom génnewuñ ci seen gémmiñ yi lu dul dëgg mooy waxuñu duñu wax lu dul dëgg yonent c'est impossible mu wax lu amul comme ni ko lamda daay ak ñeneen ñi kii déedéet ñoom c'est impossible xam nga ñenn ñi day possible ñu dul moom day possible mais yàlla dina leen protéger bu dee ay awliya wala du ko def mais ñii nag moom c'est impossible kon nan nga koy maase lam yantiq lam lam yantiq ar-rusulu bi ghayril haqqi mais comme que yantiq li topp ci kanamam allah bu boobaa damaa ne yantiqir rusula mooy shadda la ci yoon mais comme que bu dee damay taxaw comme li ma ne lam yantiq boobu ma neexee ma ne lam yantiq après ma ne ar rusula mais comme que damay def liaison lam bu boobaa damaa lam yantiqir rusulu bi ghayril haqq mooy yonent yi de ñoom waxuñu lu dul dëgg bi di tegu laa tala baa bi tegu ci maa koy yaa koy maas fil mas ji daal bi tegu ci yaa koy maas mooy dama dama laa tere bul fo ci biir jàkka ji nga ne laa lan ngay koy maase laa talab ngay wax laa talab fil masjidi laa talab bul fo fil masjidi ci école bi ci ci ci ci kii bi maanaam école nu mu tudd affaire boobu ci jàkka ji bul bul fo ci jàkka ji beneen bi ci tegu lam yaz ba xaa tegu ci xaa bi yaa koy ma ibrahim miim bi tegu ci yonent Yàlla Ibrahima yaa koy maas mooy ibrahim de rendiwul doomam ji yonent Yàlla Ismaayil la nabiyina alayhim afdal salaatu wasalaam kon boobu lan laay wax lam yaz bax ibrahimu ndax fa'il la ibnahu ibnahu doomam ji kon lam yadbax ibra loolu dañ na maasloo rek lam yadbax ibrahimu ibnahu bi ci tegu mu ne anshi jumlatayni taamatayni fil ula boo gisee yi moo fin lu mu depuis fin lu mu daariam marfon ba léegi ñoom ñoo bokk ak mansuuba gi ñoom ñoo bokk ci exercice yi benn lañ mu ne anshi mooy créel formel jumlatayni ñaari phrase taamatayni yu mat sëkk fil ula bi njëkk fi'lun mudari' nga def ko fi'lu mudari' boo xamante ne nii majzumun bi sukun yi moom dañ koy jazam ak sukun façon jazam yi ak façon nasab yi ak façon rafa yooyu yëpp gisoon nañ leen wa fi ci deuxième phrase bi bi ngay créer bi ngay former fi'lun mudari' majzumun bi hadfi nuuni boo xam ne dañ koo ko jazam ne set fois-ci ci azaf boo xam ne dañu azaf nuun bi nuunul rafin bi loolu mooy li nga xamante moo ci tegu léegi kon phrase bu njëkk bi phrase bu njëkk bi kon na ma naan mooy maa koy créer joxuñ ma dara mu ma naan na ma naan

loolu mooy bi nga xam ne ñu ne la léegi ana fi'lu mudaari majzum bi bi nga xam dañ ko sukkoon bi sukkooni ma ne lam yar kab wala lam yadu xul sukkoon lañ ul ab léegi bi ci des beneen phrase bi dañ ma ne boo xam ne bi fi nuuni rafi boo xam ne nuunu jamaa bi dañ koy dindi bu boobaa dama naan euh, lam yadxulu fil bayti lam yadxulu ñoom de dugguñu fil bayti ci kër gi mooy lam yadxulu mooy mu xam ne ñu ne man a fin lu mu daarin bi man a yadxulu ana maj moom bi nga xam dañu dindi noonu bi man a yadxulu ndax lam yadxulu waxuñ lam yadxulu na fil bayti bi ñu tegg ñu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiya ay bii nag ay baat lañ lay jox nga war koo tëggaat ni mu ware allahi mooy buur yàlla subhaanahu wa taala tajlisu toog leen yadilluuna yudilluuna bokk ñuy dañuy sànk sabili yoon laa déedéet alladina yu ñi nga xam ne maa ànd ak an wëlliif loolu mooy la baat bu njëkk bi allah buur yàlla tajlisu ngeen toog na dañuy réeral sabili yoon laa déedéet alladina ñi nga xam ne ma ànd ak ngan wëlliif léegi mooy danga koy reformuler ni mu ware nii baaxul da koo jaxasi bu boobaa kon nan laay wax laa tajlisu maa alladina yudilluuna an sabilillahi loolu la laa tajlisu bu leen toogaaleeg maa ànd ak alladina ñi nga xam ne na dañuy sànke an sabilillahi ci yoonu yàlla wi ñoom ci yoonu yà mooy daal du toog ci yoon nag toog ci rue bi boulevard bi naan léegi damay sànk déedéet mooy kiy tax yow doo julli heure du tax nga julli li ngay def ak a néew ci diine ji dara ciy découragé loo loolu la sànk di te di di di tekki mais tekkiwul toog fee nga xam ne boo demee ci bopp moom lu jëm ci wàllu àddina rek tamit la lay wax jamais ci diine yi ngay war a def ci diine sax dina wax ba doo ko def kooku day sànkaat mu ne kon bul toog ak ñooñu laa taj li suu bu leen toogaale ma alladina ak ñi nga xam ne yudulluuna dañuy sànkaate an sabilillahi ci yoonu yàlla bi muy digle yoonu yàlla mooy digle mi ak tereem yi di def lim digle di bàyyi lim tere enrib ma law nu ahmar eraabal li nekk en mu ne yaa sufiyaanu wa yaa maryamu laa taquulaa illaa xayraa yaa sufiyaanu héeyaw sufiyaan tur la wa tur ku góor wa yaa maryamu et eh, eh, yow maryam laa taxuulaa yéen ñaar ñii bu leen wax de illaa xayran lu dul lu baax seen gémmiñ yi man kaana yuminu billaa wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax képp koo xam ne gëm nga yàlla te gëm ne bés li nga ñëw nga dee boo deewee ñu dekkil la fay la li nga doon jëf na wax booy wax na nga wax yiw wala nga noppi mooy boo paree ci wax ci lu yiw da ngay noppi mais nag lu yiw doo ko war a wax ba pare yow noppi déedéet waxal surtout yoo xam ne wax day nekk farata ndax am na boo xam ne fu ñuy yàq diine nga nekk fa xam ba pare mën a rectifier mbir yi nga naan yaanante nee na ku ku kon amoo choix de par force da ngay wax caaxaankat yi nekk fi di wax yoo xam ne caaxaan la nga noppi ta xam mais ñi xamul dañ naan diw mi nga xam ne boroom xam-xam la mu nga fa woon moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ash moo gën a garaaw sax shaytaanul naatiq seytaane bi nga xam ne day wax seytaane bu bu muuma bi moom moo ko gën a garaaw ndax seytaane biy wax moom day soxla seytaane bi nga xam ne day noppi nga xam ne day noppi bu ko defee noppeem comme li gars wax kii ne dit rien consent xaw ma voilà mooy yow bu boobaa looloo lay dal kon lool la laa taquulaa bu leen wax léegi li nekk en mooy laa taquulaa yow Sufyaan ak yow Maryam bu leen wax lu dul dëgg laa taxulaa nga ne laa laalan la jaazim moom ci jawaazim la bokk kon danga naan laa moom moom mooy lan laa naahiya la de voilà laa naahiya la te moom minal jawaazimi ci jazam la bokk mooy <coughs> laa naahiya la taxulaa mooy fi'lu mudaari fi'lu mudaari la boo xam ne dañu ko maraf kii boog manaan kii mansuubun bi xarfi nuunu ndax taqulaani la woon ndax ñaar lañu moom dañu leen kii ndax dañu supprimer nuun bi taqulaani moom dañ koy dindi euh, mooy moom man mansuubun kii bi alifi bokk ndax moom moom bokk boobu waa bi xarfi yi ndax dañuy alaf ndax jazm bu dee jazm nu ñu koy def moom dañuy sànni dañuy azaf kii bi nu mu tuddati nuun bi nga xamante ne nii moom moo fa nekk ndax taqulaani la woon léegi il faut ñu daal di koy dindi ngir boo ko dindee nag ci boobaa nag ci ngay mën a am ne laa taquulaa léegi bi ci tegu muy al fi'lul mudaari'ul majzuum voilà fi'lul mudaari'ul majzuum mooy beneen bi al fi'lul mudaari'ul majzuum wax nañ la bi njëkk a gis nii boobu lam la ak laa rek nga xam ne benn fi'l rek lay jasam benn verbe sauf que bi ñuy gis nii nag moom ñaari verbe lay jazam mooy al fi'lul mudari' al majzum gi niñ ko gisoon ci ko moo doon in ak man ak ma ak mata ak na yii ñoom bu ñu duggee ci verbe bu dee il fallait mu am chart dafa amoon condition yoo xam ne pour ñu ne lii nii comme in wala man wala ma wala mata wala lii nii moom kii lañ ci jawaazim yi lañ bokk il fallait lan il fallait par force que mu am beneen beneen kii boo xam ne day am charte mooy comme si bu ma nee boo defee lii de am lii boo góorgóorloo di dinga di texe mooy il faut mu am lool mooy il faut mu am maanaa charte boo fàttale ko cours yi lañu waxoon pour mu ñu ne lii moom ci jawaasim la bokk kon in la woon ak man ak ma ak mata ak ay na comme façon yooyu nga xam ne léegi loolu ay exercice am mu ne dan in in mu ne tegal in makaanan nitaaqi wanta bi ila taxayuraati fi aaxiril afaal yi tegal in makaanan nitaaqi nitaaq mooy jamono nuqat nuqtatun mooy point nita niqaatun mooy ay pointier kon mooy pointier yi dugal fa in après nag day jël verbe bi day def entre parenthèse ci verbe bi Euh, day def entre parenthèses def verbe bi ci biir après nag mais bu dee dañ koo war a changer verbe bi yow yaa koy changer mu ne in kon in bi defu ko fi ay pointé yow yaa fay dugal in après mu def entre parenthèses tax na jéggalu bu ngeen jéggaloo de allah buur yàlla après mu def entre parenthèses après allah entre parenthèses yaghfiru mu jéggal allahu buur yàlla lakum ñeel leen boo dugalee in looy wax in tastaghfiru ngay wax in tastaghfirullaha bu ngeen jéggaloo yàlla de yaghfir lakum ndax lan maanaay charte da cay nekk mooy condition boo ngeen jéggaloo mooy kon pour ñu jéggal leen pour yàlla jéggal leen lan nga demee dañ ñee sàkku njéggal kon lool condition bu ngoog am na maanaay condition te moom la kon da nga naan in tastaghfirullaha yaghfir yaghfir allahu lakum waaye comme que après yaghfir allahu ci tegu te allah commencé da nga naan yaghfirillahu lakum ndax ñaari sukkoon duñu daje bi ci tegu mu def pointier ci kanam yaa fa war a def in entre parenthèses yu'minuuna gëm nañu billaahi ci yàlla mu def wa ak mu def entre parenthèses ya'maluuna ngeen jëf saalihan njekk lu baax mu def entre parenthèses yudxiluhum na leen dugal allahu buur yàlla aljannatu àjjana li alxuraan la non du alxuraan mais dañu niroo du moom am na aaya buy wax lu mel nii mais du alxuraan léegi boo dugalee un in kon yu'minu moo nekk entre parenthèses ak ya'maluna yu'minuna moo nekk baar ak ya'maluna ak yudkhiluhum boo dugalee in da nga in yu'minu billaahi wa ya'malu saalihan yudkhilhum yudkhilhumullahu aljannata yudkhil loo yudkhilu ndax bu ngeen gëmee yàlla te jëf lu baax moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dina leen dugal àjjana kon condition baa ngoog pour mu dugal leen àjjana dangeen di gëm yàlla tey jëf-jëf lu baax kon ñu xam ne kon in bi ci nawaasi bii la kon yudxil ak yàmmalu yàmmalu yuminu la damay dindi nuun bi yàmmalu la damay dindi nuun bi après yudxil ma ne yudxil te duma wax yudxiluhum kon in yu'minullah in yu'minu billahi wa ya'malu salihan yudxilhumullahu aljannata bi ci tegu mu ne odobot xarakatama lawnu ahmar takkal li nga xam ne dafa nekk en rouge mooy maas ko maa tataalla miim bi tegu ci raabita gu ci mooy yaay maas mim bi ak ra yan faa yan yan fa ayin bi maas ko kaaf tegu ba raabi tegu ci yaa koy koy maase maas rek naan maa tata'allamu maa tata'allam maa yan faaka yan faa doo wax yan faaka déedéet lam ndax maa waxoon nañ la moom ci naa ci yi nga xam ne jawaasim yi nga xam ne pour deux fins la la in man maa ak mata ak ay na lañ la waxoon kon maa lam fi sigari yanfa'ka ayn bi sugoon nga fay def fil kibari lépp loo xam ne jàng nga ko bi nga nekkee gone rek dina la jariñ boo nekkee mag kon ngir mu jariñ la boo nekkee mag lan mooy def mooy da ngay jàng bi nga nekkee da jàng bi nga nekkee gone bi ci dago mi mu ne man yastaghfi raabi tegu ci yaa koy maas rabba haabi tegu ci yaa koy maas yaghfi raabi tegu ci yaa koy la lahu ñeel ko yaa koy loolu loolu la mooy képp koo xamante ni ñaan ñaan na njéggal boroomam boroomam dina ko jéggal léegi kon nan nga koy maase danga naan yow mas rek lañ ñu laaj exercice bi man yastaghfir man yastaghfir rabbahu yaghfir lahu man yastaghfir rabbahu yaghfir lahu képp ku sàkku njéggal ci boroomam rek boroomam dina ko njéggal nga gis ni am na kii condition man waxoon nañ la man ci la voilà léegi bi ñu tegu mu ne man yadha baa bi tegu ci yaa koy maas ila bi tegu mooy ab laaj la bu léegi fii premièrement da ngay gis ne li ngay njëkk jàpp mooy ne phrase bi benn verbe ba ci nekk du dër kon man da nekk lan kon man bi man da nekk yi nga xam ne day jasam ñaari fi'l ndax bu doon lool la kon ñaari fi'l mooy nekk ñaari verbe mooy nekk ci phrase bi comme que phrase bi nag benn verbe ba ci nekk ci laay njëkk jàppe na kon du moom kon ni may maase baa bi yadha manu ko manuma ne lam yadhab déedéet lam yadhabu man boog man yadhabu ila suuqi ab laaj man yadhabu ila suuqi man ana kan mooy dem ila suuqi ci marché bi kon yadhabu ngay wax as suuqi tamit xaaf boobu nga waroon a maas suuqi bi ci tegu in tastami bi tegu ci in tastami bi tegu ci yaa koy maas kalaa miim bi tegu ci yaa koy maas almualli miim bi tegu ci yaa koy maas tafha miim bi tegu ci yaa koy maas adduru siin bi tegu ci yaa koy maas léegi kon nan ngay maas yi in tastami mooy premièrement bu dee yu nii xoolal ndax ñaata fin lu ñoo fi bu dee ñaari fin lu jëm kaw nga xam ne mën naa c'est possible bu dee nga xam ne bu boobaa teg ci mu am maanaa charte phrase bi bu boobaa nga xam ne kon lii moom yooyu la ci jawaazimi la bu dul moom rek nga xam ne du moom comme man yadhabu ila suuq benn verbe ba fa newoon bii nag danga naan comme que gis nga tastamia ak tafaham nga xam ne mooy déglu oo déglu nga comprendre kon ñaari fin la la kon nga ne in tastamia après mu des après nga xool est-ce que phrase bi am na maanaay charte est-ce que am na sensu condition mooy boo dégloo kàdduy professeur bi di nga comprendre li professeur bi wax di nga comprendre leçon bi kon pour nga comprendre leçon bi nooy def il faut nga déglu li professeur bi wax kon danga naan in tastamia kalaamal muallimi tafham ad-durusa léegi nag comme que ad-durusa après tafham dafa am ad-durusa te àll commencé mu boobaa damay def liaison tafham mid-durusa dafa mit duru ñaari sukkoon duñu daje mais sinon bu dee damay taxaw in tastami' kalaamal muallimi tafham ad at mooy ñaari web bi ci tegu beneen exercice mu ne rakkib jumlatan bil kalimatil aatiyati formuler benn phrase ci baat yi di ñëw dalay jox ay baat comme Moodu dem na jàkka ja ba léegi wala ca kër wa école ba mu ne yarda yaa gërëm nañu ñoom ñaar mooy bu njëkk bi tutin da leen a jaxase tutin boo toppee anka ci yow waalidayka sa ñaari waajur in boo in mooy boo mooy yar dayaa dinañu gërëm ñoom ñaar tutin topp toppee anka ci yow waalidayka sa ñaari waajur in boo kon danga naan in tutin waalidayka yardoya anka loolu mooy phrase bi noonu nga koy defee intutia boo toppee de charte baa ngoog waalidaaka boo toppee sa ñaari waajur de yardoya ñoom ñaari dinañ gërëm anka ci yow radiya an radiyallahu bi ci tegu mu ne arib ma nu ahmar inraabal li nga xam ne dafa nekk en rouge alxuraan nag la jox ab aaya wa in tubdu ma daan a'uuzu billahi minash shaytaani wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuhaasibukum bihi llah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuhaasibukum bihi llah alxuraan ne wa in tubdu ca amanu rasul rasulu balaa agsi wa in tubdu bu ngeen feeñalee ne maa nga xam ne fi anfusikum mu ngi ci seen biir aw tuxfuhu wala ngeen koy nëbb ngeen feeñal ko wala ngeen nëbb ko moo yem yuhaasibukum yuhaasibukum dina leen xisaab dina leen régler bii ci jëf jooju li ngeen di nëbb wala li ngeen di feeñal allahu buur yàlla subhaanahu wa taala kon li nekk en mooy in tubdu ak yuhaasibukum léegi kon noo ko iraab bi da nga naan in jaazimun li fi'layni moom wala minal jawaazim li fi'layni inde jaazim la ngir ñaari verbe ndax gis nga tubdu ak yuhaasibukum tubdu nga ne fi'lun mudari'un majzumun bi hadfi nuuni raf'i moom fi'lu mudari' la boo xam dañu adaf nuunu raf'i bi mooy tubduuna la woon ñu effacé ko bi mu duggee léegi yuhaasibukum nga ne yuhaasibukum fi'lun mudari' yuhaasib fi'lu mudari' majzumun fi'lun mudari'un majzumun bi sukuun après kum mooy maf'ulun bihi la kan la ñuy àtte yu xaasib kum yéen kum maf'ulun bihi léegi ñu ñëw kon ci beneen bi almorab wal mabni kon almorab wal mabni mooy yi nga xamante ne ni almoorab mooy yi nga xam ne fin bi day changer verbe yi nga xam ne fin bi wala tur yi nga xam ne fin bi day changer mabni mooy yi nga xam ne ñoom duñu changer mooy ci verbe yi nga xam ne ñoom verbe yi nga xam ne ñoom noonu rek di kiiwee ak xarf yi comme ala nga xam wala yéedéet ala rek laa mën a wax yooyu noonu léegi nag ci cours boobu mu ne tamrin loolu benn exercice rek laa moom kon mu ne bayyinil kalimaati almabniyata wal mu'rabata mimma yati leeralal baat yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk mabni mooy yi nga xam ne ñoom seen fin du changer wal mu'rabata ak baat yi nga xam ne nag ñoom seen fin day seen jeexital day changer mimma yati ci yii di ñëw bi ci njëkk mooy alladhi alladhi moom ismu ishaara la moom danga naan lan mabni la mooy du changer manuma ne allazu wala allaza mooy mooy ne allazi bu dee kenn la mooy manuma koo changer kooku manuma ko kon allazi loolu la moom kon moom léegi kon lii noo koy def booy dangay def benn tableau def alkalimaatul mabniya benn part bi beneen paar bi alkalimaatil ba al kalimaatul mabniyatu ci benn côté ah, beneen côté bi nga def al kalimaatul murabatu ci beneen côté bi alladi moo njëkk boobu ci lan la moom ci mabniya kalimaat mabniya yi la bokk hum moom ci damaa'iri la damaa'iri waxoon nañ la moom ci mabni la bokk haadihi ismu ishaara la kon alladi ismu mawsuul la moom alladi ismu ishaara la mooy pronom relatif haadihi mooy pronom démonstratif moom it ci mabni la bokkoon maryamu moom lan la moom ci mu'rab yi la bokk mooy day changer man nga ne ra'aytu maryama ak daxalat maryamu kon day changer yadhabuna moom fan la moom ci mudaari' la bokk fi'lu mudaari' la kon moom ci mu'raba yi lay yi changer la bokk moom ci la bokk moom léegi mooy ma tadhabuuna maanaam yadhabuuna sax al fal al fallaaxu mooy baykat bi moom ci muuraba yi la bokk mooy day changer mën naa ne ra'aytul fallaaxa marartu bil fallaaxi jaa al fallaaxu qawmun moom ci muuraba yi la bokk mooy ci changer yi nga xam ne seen fin jeexital bi lay jeexi jaa al qawmu marartu bil qawmi voilà ana moom ci mabni yi la bokk ndax moom lan la damir la mooy pronom personnel la yatruku moom mu mudari' la kon day changer man nga ne an yatruka lam yatruk ana atruku wala huwa yatruku kon dangay gis ne day changer moom ci mooraba yi la hada moom ci mabni yi la mooy yi nga xam ne duñu changer ci la bokk na mooy yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam moom ñoom tamit day changer mooy ci yi nga xamante ne nii day changer tur yi nga xam ne day changer la bokk bi nga xamant ndax man nga ne annabiyina maratu bin nabiyina jaa na mooy yonent yi hal hal moom lan la mooy asmaul istifham yi ci la bokk yi ñuy laaje question moom mabni la du changer manuma halu wala hali déedéet lu dul kaa bi nga xam ne al bi day nekk ci kanam te loolu changé wu ko loolu problème am mooy ñaari al duñ daje loolu rek la mais ci yoon changé wul ci changé wul ci dëgg-dëgg an moom ci yi nga xam ne du changé tamit ci la bokk mooy xarfu jar la moom xuruuf yi ci xuruuf yi la bokk moom du changé ishrab naanal moom day changé man naa ne ishrab yii bu dee ku jigéen la kooku day changé léegi wala lam yashrab wala ishrab ishrab yi yooyu day changer allati moom du changer moom moom lan la ismu mawsul la mooy pronom relatif kataba moom ci lan la bokk ci mabni yi la ci mu'arrab yi bokk ci mu'rab ma mu'rab yi nga xam ne day changer kataba yaktubu ainsi de suite euh, moo tax yooyu noonu euh, non non non man dawaaju ishrab ishrab du changé maanaam moom ci mabni yi la bokk maanaam ci kii dama juum ishrab moom du changé mooy ne manuma manuma changé ibbi ishrab ma ne ishrab yi wala ishrabu déedéet ishrab rek laa mën a moom du changé mooy foofu dama juum du du mabni mais du mu'rab bokk mabni la léegi euh, bu ci tegu woon voilà kataba tamit mabni la mooy moom mabniyun ndax fin lu maadi nii ñoom ay mabni la mooy ñoom ñoom duñu changer manuma wax katabu wala katabi déedéet kataba moom mabni la mooy moom fin wam du changer katabat darsa manuma wax katabu darsa wala déedéet huwa katabat darsa manuma wax huwa katabu wala katab katabi zalika zalika moom mab kii la mabni la moom du changer tilka tamit mabni la mooy ñoom it duñu changer aw aw tamit du changer zalika mooy loolee tilka mooy bu daalika bu góor tilka mooy bu jigéen bi loolu le tilkal aayaatu natluwa alayka bil xaq yoo loolu de mooy aaya yi nga xam ne ñoo koy jàng ci ci dëgg aw wala moom du changé mooy mabni la yadrusuuna moom na day changer ndax moom ci fi'lu mudaari' la te fi'lu mudaari' day changé uteeg fi'lu maadin moom du changer yuusufu moom day changé mooy mo moorab la yadrusuuna moorab la yuusuf marartu bi yuusufa darabtu yuusufa jaa a yuusufu nga gis ne fu ak fa lawxatun moom day changer ndax katabtu ala lawxati ah bi lawxati wala yu mel noonu kon moom day changer mooy moorab la ukutub moom du changer ndax fin la amr te fin la amr ak maadi yi ñoom ñaar waxoon nañ ñoom ci mabni yi lañ bokk duñ changer ilaa vers mooy xarfu jar boobu moom du changer hu hu tamit damir la boo xam ne moom du changer kon loolu mooy exercice boobu tableau bi noonu lay deme léegi nag bi ci tegu mooy kuuru vingt-quatrième cours bi muy al mubtada wal xabar al mubtada xabar euh, waaw moom tamarin mu ne exercice u mooy pronom mooy yi nga xam ne verbe nominal yi nga xam ne noo lay commencer tur lay commencer léegi boobu noonu ñu ngi ay exercice lii la woon mu ne udbut xarakatama nu ahmaru wa bayyin naw'al xabari fi kulli jumlatin maasal yi nga xam ne dafa nekk en rouge te nga leeral façon xabar bi nawal xabari fii kulli jumlatin façon xabar yi léegi nag moom dafa kii woon mooy wax gisoon nañ fii nag lañ gise woon ay ismu léegi mu ne la xoolal ginnaaw bi nga maasee li nekk en rouge mu ne bayyin wa bayyin nawal xabari fii kulli jumlatin danga leeral xam nga am nañu euh, façon xabar yi ci jumla phrase bu nekk mu def un bu ne mooy les souligner et les numéroter mooy fii li ñu soxla mooy nga souligner leen jarul ngay wax da ngay souligner rek wan ne lii la après nga numéroter leen bu dee un bi mooy ism bu dee yow jàpp nga ne lii tur la dangay def un numéro un mooy ism mooy tur bu dee jàpp nga ne du tur shibhu jumla la mooy li nga xam ne dafa niroog jumla ta moom loolu fàttalikul cours ba comme bu ma nee euh, kii. <laughs> comme exercice ba mu jox exemple joxoon alxaqu fawqa alquwati euh, doole de dëgg boobu mooy féete kaw force staasu doole dëgg koy féete kaw fawqa alquwati moom shibhu jumla la la voilà loolu mooy shibhu jumla bu dee shibhu jumla la la nga def deux bu dee nag xabar bi mooy xabar mën na nekk ism mooy fàttalikul façon xabar yi ñu waxoon mën na nekk tur non man na nekk shibhu la mooy loo xam dafa niroog phrase te du phrase mën na nekk jumlatun fi'liya la boo xam ne jum mooy verbe mooy phrase verbale boo xam ne phrase bu commencé verbe boo xam ne moom ci boppam mooy xabaar bi léegi nag façon yooyu la la wax soit bu dee yow xabaar bi jàpp nga ne tour la nga def da ngay numéro da ngay souligner xabaar bi li nga jàpp ne après bu dee jàpp nga ne tour la nga def un bu dee jàpp nga ne xabar bi moom shibhu jumla la dafa niroog phrase mais du mais du phrase nga def deux bu dee nag jumla fi'liya la mooy phrase verbale nga def trois loolu la la wax léegi phrase bu njëkk baa ngi allah mu def haa bi haa bi tegu ci yaa koy maas rabba rabb rabb mooy baa bu am shadda baa bu am shadda boobu yaa koy maas naa ñun mooy yàlla mooy suñu boroom subhaanahu wa taala léegi nan ngay maase boobu danga naan allahu buur yàlla de rabbuna allahu buur yàlla rabbuna mooy suñu boroom léegi euh, a xabar bi loolu la laaj ban façon xabar nga am mooy est-ce la xabar bi fii moom tur la wala bu dee tur nga def un bu dee shibhu la nga def lan nga def deux numéro deux bu dee nag phrase la bu commencé tu euh, ab ab lii nu mu tuddati affaire boobu ab ab ab verbe ab jëf nga def loolu tamit kon allahu rabbuna léegi kon allahu moom laaju ñuy ko ana xabaar bi nga ne xabaar bi mooy rabbu moom tur la wala shibhu jumla la wala jumla fi'liya la dafa niroog phrase walla phrase bu commencé verbe la wala moom tur la nga ne tur la ndax bu mooy boroom tur la kon nga def da ngay souligner rabbu àpp na nga def fi un bi ci tegu an taabi tegu ci taabu ubbeeku yaa koy maas muslima taabu tëju tegu ci yaa koy maas boobaa da naan boo koy maas da nga naan da moom ngay jëkke udbut xarakata maa law na ahmar maasal li nekkaar yu danga naan anta muslimatun yow de yow ku jigéen kii de muslimatun ab jullit bu jigéen nga bu boobaa an ana xabar bi nga ne muslimatun ndax xabaar moom mooy ñëw tout le temps après mubtada pour l'instant pour l'instant nañ jàpp mooy ne xabar après mubtada bi lay ñëw léegi kon muslimatun mooy xabaar bi léegi tur wala daa niroog verbe shibhu jumla la wala phrase bu commencé verbe la nga ne kii tur la muslimatun tur kon nga souligner muslimatun bi ginnaaw bi nga wanee ne moom mooy xabar bi après nga def bi ci tegu kar yii miim bi tegu ci yaa koy maas yuxi baa bu am shadda tegu ci yaa koy maas alxay raa bi tegu ci yaa koy maas nan nga koy maase d'abord danga naan karimun yuhibbul xayra karimun karim de yuhibbu dafa sopp lool alxayra lu baax daka bëgg lu baax léegi kon ana xabar bi fii xoola bu man analyse naan karimun mubtada yuhibbu fi'lun lan fi'lu mudari' marfu'un bi dammati waaye ana fa'ilam huwa wal fa'ilu damirun damir la mustatirun bu nëbb wax naa la tout le temps mubtada moom du mas a nekk tur boobu mubtada du mas a nekk fa'il fa'il bi day nëbbatu mooy karimun huwa yuhibbul xayra huwa danga naan damirun mustatirun taqdiru lañ koy nettale huwa alxayra maf'ulun bihi euh, léegi waaye nag bu boobaa danga naan yuhibbul xayra moom jumla jumla la boo xam ne kon mooy xabar bi comme que am nga mubtada kon xabar bi mooy yuhibbul xayra waxoon nañ la xabaar du nekk benn tour rek gis nga moo tax mu ne la wala lu niroog verbe walla verbe boo xam ne verbe phrase boog wala phrase mu nekk luy niroog verbe phrase boog wala mu nekk phrase boo xamante ni verbe la commencé fii nag danga naan yuhibbul xayra mooy lan mooy xabaar bi te moom ginnaaw bi nga ko souligner léegi ñu ne la ban façon la tour la wala day niroog phrase wala moom ci boppam phrase bu commencé verbe la danga naan phrase bu commencé verbe la nga def trois kon ci suufam yuhibbul xayra jumlatun fi'liyatun moom mooy xabaar bi alxayaa bi ci tegu minal imaani kersa de minal imaani ci ngëm yàlla la bokk wal xayaatu wal min shu'abil imaan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bim ne al imaanu bid'atun wa sab'una bid'atun wa sab'una alaha shahaadatu an laa ilaha illa wala alaha mooy kalimatu laa ilaha illa allah féete kaw wa adnaaha imaatatul aadha an at-tariqi wal hayaa'u shu'batun min al-iman mu ne iman de ngëm yàlla dafa nekk ci soixante bid'atun mooy lu teg soixante am na beneen bi bu ma juumul loolu la soixante-dix wala soixante ci ak lu teg jëm ay soixante yooyu mel noonu yoo xam ne ci imaan ci ngëm yàlla la bokk mu ne ma lool bokk la divisé wu ngëm yàlla mu ne nag li gën féete kaw mooy shahaada bi mooy laa ilaha illallah alaha kalimatu laa ilaha illallah moo féete kaw mooy laa mooy wéetal yàlla wéetal yàlla moom boo gëmul ne benn yàlla boo war boo war a jaam boo xam ne moom lañuy ñuy jaamu ci dëgg jaamu ko di indi texe ñàkk koo jaamu di indi lori neen lool boo ko gëmul leew loo fiy defati moo tax moo féete kaw mu ne nag li gën a tuute mooy imaatatul ada an tariqi mooy dindi lor loo xam ne man na gaañ ci yoon bi nga génn ci mbedd mi gis loo xam ne leer na le fii xëy na amul làmp wala am na lampe sax par inattention nit ñi mën nañoo bañ a def attention ba mbëkk ko nga romb benn égout boo xam ne gars yi comme que ñun suñu dëkk yee gars dañuy sàcc kii yi tuyau yi kii yi euh, fer yi ñuy tëjee tuyau kii canalisation yi nga ñëw nga romb gis loolu te oto mën na faa jaar dugg fa silmaxa mën na faa dugg wala nit sax ku gis nii njàccaar mën na cee dugg te du ko tey nga gis benn pono nga teg ko fa ngir signaler nit ñi dugal ko ci biir mu kalewu noonu pour nit ñi xam ne fii kat nit ñee ko kii def bi wala nga gis loo xam ne day gaañe ci yoon wi ay xeer nga dindi ko puusale leen wala nga gis loo xam ne salte bu ñu sànni nga xam ne lii nit mën na koo dëgg muy salte nga puus jañ ko mu ne boobu mooy li gën tuuti mooy li gën a féete suuf waaye mu ne nag alxayaa u kersa nag moom shon batun moom ab car la branche la min shu'abil imaani ci branche ngëm yàlla yi kon alxayaa u ngëm yàlla kii kersa minal imaani ci ngëm yàlla la bokk kon alxayaa u minal imaani léegi ana xabaar bi nga ne minal imaani ndax xam naa mubtada bi mooy alxayaa u mooy tur la commencé te moom la minal imaani mooy kii bi léegi moom mooy xabaar bi moom tur wala shibhu jumla la day niroog jumla wala boo jumla fi'liya la ma xool mu commencé min ma ne min moom du fi'l moom commencé wul verbe kon shibhu jumla la day niroog fi'l ma def lan numéro lan numéro 2 bi ñu tegu tarkush tar kaaf tegu ci yaa koy maas asha raa bu am shadda tegu ci sadaqa taa tegu ci taa boo xam dafa tëju yaa koy maas nan nga koy maase tarku sharri sadaqatun tarku sharri bàyyi lu bonde sadaqatun sarax la bu boobaa ana mubtada bi loolu laajuñu ko léegi mais ana xabaar bi nga ne sadaqatun léegi sadaqatun moom tur la wala shibhu jumla la wala lii mooy boo souligner sadaqatun waxoon la da nga leen di les souligner ou les numéroter et les num et les numéroter da ngay souligner xabar bi après nga numéroter kon sadaqatun mooy lan mooy xabaar bi après nga ne nag léegi moom tur la wala shibu jumla wala jumla fin de nga ne ismun tur la sadaqatun mooy sarax tur la bi ci tegu arraaxa taabu tëju tegu ci yaa koy maas ba'da taa baa tegu ci yaa koy maas loolu nan nga koy maas danga arraaxatu ba'da taa bi nooflaay après coono inna ma'al usri yusran inna dëgg-dëgg ànd na ma'al usri ak coono yusran ak yomb yomb kon arraaxatu temps bi léegi da nga naan ba'da ta'bi arraaxatu mooy mubtada bi ba'da bi mooy xabar bi kon da nga koy souligner nga rëdd ci suufam ne wane ne lii la après nag nga def est-ce que moom tur la wala luy niroog phrase la wala phrase bu commencé fi'l la ab verbe da nga naan déedéet kii shibhu jumla la kon nga def numéro 3 ci suuf daa niroog non numéro 2 dafa niroog jumla ak phrase te du phrase bi mujj mu ne alqur'aan nuun bi tegu ci yaa koy maas kalaa miim bi tegu ci yaa koy maas allah haa bi tegu ci yaa koy maas lafzul jalaala allah danga naan kon nii laa koy maas alqur'aanu kalaamullaahi alqur'aanu kalaamullaahi léegi alqur'aanu kalaamullaahi ana xabar bi mubtada bi mooy alqur'aan mooy kalaamu kalaamu kon mooy xabar bi léegi ñu ne la léegi kon moom tur la wala shibhu jumla la wala jumla fi'liya nga ne kii tur la kon nga def un bi kalaamu mooy tur mooy kàddu alxuraan kàddug suñu borom la subhaanahu wa taala bi ñu tegu mu ne dans mubtada beneen exercice bi dans mubtada an aw xabaran tegal mu ne defaral fii teg fi mubtada wala xabar yow yaay xool boo xam ne isman nag na nekk tur ndax ñoom tur la ñuy nekk mooy yow yaay xool bu dee moom day def ay point pointillés bu dee fi mubtada la deful yow yaa fay def mubtada bu dee xabar la deful yow yaa fay def xabar loolu la bëgg wax léegi bu bi bi ci njëkk mu def ay point def fa dara kon lan nga fay def mubtada na dañoo perte léegi yow boo fu bëggee def mubtada la danga naan al mushrikuuna païens yi de polythéistes yi de jaam xërëm ñi nga xam ne ay xërëm la jaamu xaasiruuna ñoom dañoo perte wala nga ne al mujrimuuna way jomb ñaa jaamu ñi de wala zaalimuuna tooñkat yi xaasiruuna dañoo perte kooku mubtada la bi ci tegu ci kanam defu fi dara tamit après mu def kabiratun léegi kon lan ngay def ci kanam mooy mubtada nga fa war a def mooy dafa rëy kabiratun rek la def léegi danaan az-zunubu bàkkaar yi rek kabiratun ak ñoo bari ak ñoo rëy mooy bàkkaar yi waaj az-zunubu bàkkaar kabiratun wala nga ne wala nga ne man nga wax leneen nu mu tudd ad-daaru kabiratun am nga daar moom moom kii la féminin la même bu dee da déggoo daaratu dat daar ah léegi wala nga ne lan nga jël leneen euh, at-taawilatu taabal ji de kabiratun kon at-taawilatu mooy lan moom mooy lan la doon moom moom mooy mubtada kon kabiratun moom mu la la fi defal kon dana waxoon boo gisee gis danoon nga teg mubtada wala xabar yaay ça dépend bii tamit ci kanam defu fi dara mu def yuhibbuna allah mooy ci kanam yaa fay dañoo sopp yàlla après ci kanam nag naan al muslimuna moom mooy mubtada bi yuhibbuna allah dañoo sopp yàlla bi ci tegu mu def ci kanam tamit defu fa dara alal maidati ci kaw taabal bi table à manger bi danga naan lan danga naan euh, kii bi al inaa u wala al aaniyatu al aaniyatu ala taawilati Euh, bool bi de mooy bi ñuy lekke ndax bi ñuy lekke de alal maidati mu ngi ci kaw kon alma al ta al al ma al aniyatu mooy lan moom mooy mubtada alal taawilati mooy shibhu jumla la mooy xabar bi al muallimaatu bii nag ci kanam la def dara bi ci tegu ci après moom defu fa dara al muallimaatu mooy jàngalekat yu jigéen ñi léegi yow yaay def li fi tegu léegi li fi tegulooy def al muallimaatu nga ne mujtahidaatun ñoom de dañuy góorgóorlu al muallimaatu mujtahidaatun ñoom de dañuy góorlu mooy xabar muy xabar la tegoo fi mubtada comme yi weesu bi li tegu mu ne antum yéen de après mu def pointier mooy yow yaay def la fa topp kon fii lan la def mubtada la def xabar yaa koy def antum muslimuuna antum yéen de muslimuuna ay jullit ngeen bii tagu alkitaabaani ñaari téere yi de après mu def pointillé kon yi ay mubtada la def alkitaabaani jamilaani wala jadidaani ñoom de dañoo bees wala dañoo rafet ñaari téere yi de dañoo rafet wala dañoo bees jadidaani wala jamilaani yëpp yaay xool léegi nag bi ci tagu mu ne aari bi maa yel yi analyser lii di ñëw alhamdulillahi ak alkaabatu baytullaahi loolu yaa koy analyser kon dangaa alhamdu mooy mbooleem façon cant yi lillaahi ñeel na buur yàlla léegi loolu na nga koy analyser nga ne alhamdu mubtada ndax tur la lillaahi li bi xarfu jarin la allaahi lafzul jalaala wa huwa majrurun bi bil kasrati waaye après nga ne après nga ne loolu lépp mooy lillaahi moom dafa taxaw lan mu ngi dayolu danga naan shibhu jumla wa shibhul jumlati danga naan xabarun wa huwa shibhu jumla wa shibhul jumlati xabarun voilà moom xabar la léegi bi ci tegu alkaabatu baytullaahi alkaabatu kaaba gi de kaaba gi baytullaahi néegub suñu boroom la subhaanahu wa taala alkaabatu loolu lan la mubtada marfuun bi dammati baytu xabar marfuun bi dammati wa mudaaf allaahi lafdul jalaala mudaafun ilayhi majruurun bil kasrati loolu mooy exercice boobu léegi beneen bi nga xam ne exercice beneen cours bi mooy cours vingt cinq kaana wa axawaatuha kaana ak ay mbokkam nekkoon na ak ay mbokkam kaana nekkoon na ay mbokkam mu ne tamarin udbut xarakata ma lawnu ahmar wa bayyin nawal xabari fii kulli jumlatin boo gisee yi moo exercice bee ñoo niroo mu ne udbut mooy maasal li nga xam ne daa nekk en rouge te nga leeral façon xabar yi façon xabar yi fii nang leen leeral comme nañ gisoon bee passé rek ay fin jumlatul fi'liya wala chimo jumla wala tur mu ne bu dee tur da ngay mooy da nga leen les souligner et les numéroter ginnaaw bi nga xamee lan mooy xabaar bi da ngay souligner ñu xam ne lii mooy xabaar bi après nga numéroter leen bu dee tur la xabaar bi tur la nga def un bu dee day niroo phrase la nga def deux bu dee phrase bu commencer verbe la nga def trois mu ne kaana rasu laam bi ñëw yaa koy maas allah haa bi ñëw yaa koy maas ya mu raa bi tegu ci yaa koy maas bil ad laam bi tegu ci yaa koy maas mooy yonent bi de sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla nekkoon doon digle lépp day tegu maandu doon digle maandu ak maandu kon nan koy maas ak naan kaana rasulullahi ya'muru bil adli kaana nekkoon na rasulullahi ndawul yàlla subhaanahu wa taala wa radiyallahu taala radi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wasallam ya'muru da doon digle bil adli ci maandu léegi ana xabar bi xam nga kaana la léegi kon xabar bi mooy danga naan ndax kaana rasulullahi léegi xabar bi mooy ya'muru bil adli moo taxaw palaasu xabar kooku jumla ah fi'liya la kon da nga naan xabar bi ah moom mooy loolu ya'muru bil adli mooy xabar bo bi nga ko souligner après nga def trois ndax mooy jumla fi'liya mooy phrase la xabar bi phrase la bu commencer verbe moo tax mooy jumla fi'liya bi ci tegu yaa xadiijatu kuuni saadiqa taabi tegu ci yaa koy maas taabu tëju loolu nan laa koy maas ba nga naan mooy yow xadiija nekkal ku dëggu danga naan yaa xadiijatu e eh, yow xadiija kuuni nekkal <coughs> lan ngay ne ah saadiqa léegi kaana bu duggee lan lay def boo fàttale ko nee woon nañ kaana moom xabaar bi da koy rafaa di nasab lan ah xabar bi nan la koy def da koy nasab kon danga naan ku kuuni nekkal saadiqatan ku dëggu bu boobaa ana xabaar bi nga ne saadiqatan moom tur la wala day niroo france wala phrase la boo xam ne verbe la commencé dañ naan la tur la saadiqatan bi ci tegu saaratil muallima taabu tëju tegu ci yaa koy maas mariba taabu tëju tegu ci yaa koy maas mooy jàngalekat bu jigéen bi de mujj na dafa mujj feebar léegi danga naan kon nii nga koy maase saaratil muallimatu tan ndax saara moom ci axawaatu lan la bokk axawaatu kaana yi li kaana yi def rek lay def rafaa mubtada nasab xabar kon ka saaratil muallimatu maridatan léegi ana xabar bi nga ne maridatan tur la wala luy niroog phrase wala phrase bu commencer verbe nga ne lii moom kii la tur la maridatun ku feebar maridatan bi ci tegu asbaxal qi taabu am shadd tegu ci taxta sari raabi tegu ci raabi yaa koy ma ak taabi mooy muus mi de mujj na mooy paase na suba gi suba gi ci suufu lal bi surtout nekk na ci suufu lal bi ci la paase suba gi ci la kii léegi walla ko suba gi fekk léegi asbaxa noo koy maase da nga asbaxal qittu taxta sariiri léegi asbaxa moom ci axawaatu kaana mu ngi mel ni kaanal qittu la woon rek asbaxa ci axawaatu kaana kon day rafaa mubtada mubtada mooy al qittu kon asbaxal nga ne fii xabaar bi mooy taxta sariirati shibhu jumla la kon nga def deux mooy dafa niroog jumla ndax taxta wala ab xaraf yoolla yooyu mu commencé woon fii shibhu jumla la kon nga ne moom mooy lan kon numéro 2 ngay def ndax loolu la waxoon naan les souligner et les numéroter bu dee suba jumla 2 ngay def kon 2 nga fay def bi ñu tegu mu ne mazalal ulama hamza bi yaa fii ku lam bu am shadda yaa bi tegu ci yaa koy albala daal bi tegu ci yaa koy maas mu ne boroom xam-xam yi dañu dañuñ di nekk ci fépp gox yi dëkk bi mooy allah lii di dëkk bu baax la boo xam ne nee borom xam-xam yi duñu dañu nekk ci goxi dëkk bi yépp ndaw dëkk bu texe surtout bu dee nangu nañ leen a déglu dégg mais ñu nga fa bari rek loolu xéewaluk saa borom la yal nañu ko yàlla defal subhaanahu wa taala mu ne kon ndax kat seenug raar fi lool ci day wane ne yawmal xiyaam mu ngi ñëwa inna allaha la yaqbidul ilma xadiis boobu waxoon du ñëw min suduril ulama de walakin yaqbiduhu bi mawtil ulama xatta ida lam yabqa walam yubqi aaliman ittaxada annaasu ru'uusan juhaala après ba xadis ba jeex ah, mu ne yàlla du jël xam-xam en tout cas li boobu dox yàlla du ñëw jël fekk xam-xam bandam ci beneen vers bandam an awow ginnaaw bi nga xam ne takk nañu xam-xam bi jàng ko ni ñu ko war a jànge ba takk ko yàlla du ñëw di ko génn ci seen dënn yi de mais li muy def day rey par kenn boroom xam-xam di leen rey mu leer na ku nit de gii moom bu génnee àddina gisootuma ku mel noonu ba mu nga xam ne du bàyyi du bàyyi benn boroom xam-xam buy dundati bu ko defee nit ñi jàppe ay njiit ñu xamul dara di leen laaj fa aftaw ñu leen di laaj fa adallu fa dallu wa adallu ñu sànk wa pare sànk nit ñi loolu moom ñun ñi ci lañu tollu gaa yi ngi wax ci parlement te taxamuñ dara ci li ñuy wax ci turu diine ñooñu mooy ñam waxoon ca beneen xadiis ba rek bayna yaday saati niin xaddaat arruway bi dayoo yële mu doon wax mooy ñooñu léegi loolu daa mel ni taxu ñoo jóg léegi daal en tout cas lii nii phrase bu am solo la mooy bu mu yàlla na am suñu dëkk yi ak dëkk jullit ñi ndax ñu génne ci seen problème yi ñu nekk maazala kon nan laa koy maase dama maazala al ulamaa u fii kulli anhaa'il baladi deñ maazala ci mbokki kaana yi la bokk comme mu ngi mel ni ma kaana al mubtada la ko fii kulli anhaa'il baladi léegi ana xabar bi xabar bi mooy fii kulli anhaa'il baladi lii nag shibhu jumla la ndax lan fii la commencé kon ma ne numéro 2 xabaar bi mooy loolu mooy phrase bi yépp après ma def numéro 2 euh, léegi beneen phrase kiy exercice bi mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiya tëggal ab ab ab phrase ci baat yi di ñëw moom ngay utiliser pour créer phrase maa déedéet mooy dama dàq al amali mooy liggéey na ñu ngay woote zaala deñ na al muxlisuuna ñi way sellal ñi ñuy sellal rek te yàlla tax ilaa jëme as-saalixi lu baax kon maa déedéet al amali liggéey yad'una di woote zaala deñ du de mooy deñ al muxlisuuna way sellal yi ilaa jëme as-saalixi mooy comme Moodu dem na jàkka ja école ba ma waxoon jaxase boobu kon bii nan nga koy tëggaate danga naan maa zaalal muxlisuuna way sellal yi de duñu deñ yad'uuna ila al amali saalih loolu maazaala du deñ almuxlisuuna way sellal ñi yad'uuna di woote jëme ilal amali saalixi ci jëf ju rafet jëf ju baax kon loolu la bi ci tegu mu ne daisman daisma kulli afaalin daisma kullil afaali naaqisati aw xabarahaa daa tegal isma kullil afaali naaqisati aw xabarahaa tegal turu isman maa shakli tàmmi mu ne nga teg da isma kulli al af'al an naqisati aw xabaraha bayna qawsayni isman ma'a shakli tammi mu ne tegal tur bi nga xam ne kulli fi'lin tur bépp al af'al tur yi nga xam ne naqisati dañoo wàññeeku comme kaana kaana la ko wax sa awal yooyu moom waxoon naa la fi'l madin naaqis la loolu moom foog naa moom bindul woon loolu mais noonu lañ koy waxe ndax moom ci moo tax ñu naan euh, kii an lu afaalu naaqisa yi nga xam ne dañoo wàññeeku ñoom yaay lay saak yooyu euh, mu ne nag nga teg turu bépp ci afaalu naaqisa yooyu ay kaanaaki mbokkam turam wala xabaram ndax kaana day am tur ismu kaana xabaru kaana maas shakli taam léegi nag tur nag lay doon ci après nag nga maas ko maas bu jaar yoon maas bu vocaliser ko sat léegi lay sat après mu def pointier yaa fay teg tur bi shadida après taa bi taa bi taa bu tëju maasu ko nan ngay def mooy nekkul lu tar lan moo nekkul lu tar yow yaa xool tur bi nga fiy dugal fii tur ngay dugal mais doo dugal xabar ndax la ndax xabar bi ñëw na mooy shadida te xabar lan lay doon kaana la lay def shadida tan xamal loolu d'abord ndax day nasab xabaram léegi nga ne laysat laysat maanaam laysat alxaraaratu voilà mooy tàngoor wi shadidatan laysat nekkul alxaraaratu léegi alxaraaratu mooy ismu laysat ndax moom fi'l naaqis la kon dugal nga fi fii ndax moom nga mën a dugal tur laysatil xaraaratu shadidatan mooy tàngoor wi de canicule bi de tarul tàngoor wi talu tarul bi ci tegu nga ne saara mooy mujje na après mu def pointillé saalixiina nekk ñu baax léegi foofu kon fii lan nga fi def tur ismu saara nga fiy def mu ngi mel manu ismu kaana ndax mooy nekk ci kanam pour l'instant loolu lañ gisagul saalixiina xam nañ ne mooy xabar bi nasab nañ ko ndax iina lañ wax waxuñ uuna léegi maa fiy dugal tur bu ma neex ma ne saara saaral ummaalu ah ouvrier yi de mujj nañ saalix yi na nekk ñu baax ndeysaan wala saaral aamiluuna saalixiina waaw ñoom liggéeykat yi de mujj nañ nekk ñu baax kon nga gis ne loolu saaral ummaalu wala saara tujjaaru jaaykat yi saalix yi nañu baax bi ci tegu kaana après mu def pointillé kon boobu tur kaana nga indi fil manzili kaana nekkoon na fil manzili li ci kër gi kan moo nekkoon tur bi kon nga indi nga ne kaana ibrahimu fil manzili ismu kaana kaana nekkoon na ibrahim wala xaalidun fil manzili wala zaydun fil manzili zayd da mu ngi woon ci biir kër gi bi ci tegu mu ne asbahatil xadiqa taabu tëju yaa koy maas après mu def pointier kon bii lan ngeen ni ndax moo ñëw après asbaha asbahat léegi xam nga ne asbahat moom moo kaanaa bokk lu ñuy liggéey mooy dañuy rafaa seen tur nga ne asbahatil xadiqatu ah jardin bi de mujj na jamilatan mujj naa rafet jamilatan ndax xabaru asbaha mooy comme xabaru kaana rek moom dañuy leen di nasab jamilatan bii tegu nga ne mazaalal jaahiluuna mazaala du deñ al jaahiluuna inna sas le ñu réer mi léegi yow yaa yi teg li ci tegu li ci teg looy def yakdibuuna bu ko defee lool moom jumla fi'liya lay doon te mooy xabar ah bii tur la la wax manoo ko voilà ndax dana la isman aw xabara xabaraha isman kon manumaa def loolu kon tur laa fii def kon maa zaalal na euh, ñu réer ñi de du ñu deñ kaadibiina voilà léegi tur la ma naroon utiliser phrase ba yakdibuuna damay mujj rek def ko ab tur ab ab non ab tur ab tur kaadibiina voilà mazalal jaahiluuna ñu réer yi de duñu mujje kaadibiina di weddi léegi loolu mooy boobu bi ci mujj mu ne enrib ma lawnu ahmar inraabal li nga xam ne dafa nekk en rouge mu ne rabbana in taghfir lana nakun minal faa'izina lan moo nekk en rouge ak nakun nan nga koy analyser nga ne in in ci lan yi la bokk jawaazim li fi'layni jaazimun li fi'layni minal jawaazim li fi'layni wala moo fàttale ko fi'lu mudaari majzum yi gisoon bi ñuy débuter exercice bi in moom jawaazim la li ci jaazim la li fi'layni taghfir ngay wax lanaa nakun mooy yàlla de boo ñu jéggalee de suñuy bàkkaar ay wooy dinañu bokk ci dinañu nekk ci ñu dinañ bokk ci ñu texe dinañ nekk ñu texe de bokk ci ñuy texe kon rabbana in taghfir nga ne kon in jazimun li fi'l ni taghfir fiir mudari' majzumun bi sukuni ko sukun nakun tamit fi'l lan la la majzumun moom it bi sukuni kon baax na kooku mooy li jëmoon ci exercice boobu léegi mu des beneen affaire mooy kon pare nañ ci kaana wa tey nag incha allah ndax inna wa moo ci tegul li ci des bariwul moo tax moom xam naa tey mooy gën a gudd bariwul nag pour temps mais dañ koy fexe jeexal comme ça benn yoon ndax ay trois pages la xaw ma moo ci des ci exercice yi ndax euh, pour ñu jeexal ko benn yoon moo gi ndax defagoon nañ une heure vingt foog naa waaw léegi nañ koy fexe jeexal kon inna wa axawaatuha kon exercice u inna wa axawaatuha mu ne tamarin inna ak ay mbokkam adxil dugalal inna inna wa anna ak anna aw non waaw aw anna dugalal adxil inna aw anna aw laakinna aw ka anna ala jumalil aatiyati ma shakli tammi adxil dugalal inna inna aw walla boog anna anna aw walla boog laakinna na yëpp waxoon nañ leen ci adawaatu ci axawaatu ina yi lañ bokkoon laakinna ak ay ay waxoon nañ la waxoon nañ la inna waxoon na moom certes lay tekki na mais <clears throat> mooy sens général bi ka anna comme yooyu nag la la wax nga dugal leen anna mooy que certes yooyu la lay wax nga dugal leen ci phrase yii di ñëw te nga maas leen nag maas yu jaar yoon nga ne i'lam i'lam mu def pointier yaa fiy dugal inna wala anna wala laakinna wala ka na loolu moom yow yaa ko fiy dugal léegi kon i'lam après mu def pointier almaw taabi taabu beeku tëju ko xar yi baa bi tamit maasu ko yaa koy maas kon lan ngay wax danga naan i'lam annal mawta wala anna ngay dugal doo wax i'lam innal mawta déedéet i'lam mawta xamal ne annal mawta qaribun ndax mawta ismu anna la qaribun xabaru lan xabaru anna kon i'lam annal xamal ne dëgg dëgg déedéet qaribun li jege la wa ma huwa aatin wa kullu ma huwa aatin lépp loo xam ne day ñëw day jege la xis ibn Sa'id doon wax Euh, moom nga xam daa bokkoon ci ñi gëmoon ndeysaan te l'islam ñëwagul woon avant yonent bi sallallahu alayhi feeñ foofee ca Makka mun naan laylun daaj wa samaa'un zaatu abraaj loolu discours am bu siiw boobee yonent bi sallallahu alayhi doon fàttale ko naan da ko doon wax ca Martin Ocaze te ba mu ko laajee Seydina Abu Bakar ne fàttaleku naa li ci des wax ko <coughs> boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko woon mooy daal xamal ne dee an na kon ngay dugal almawta qaribun bi ci tegu mu def pointier kon yaa fay def inna wala anna wala lakinna wala ka anna alxayi raa bi maasu ko yaa koy maas yi tegu ci yaa koy maas après mu def virgule bi tegu ci yaa koy tamit tegu ci maasu ko yaa yaa koy maas léegi kon dafa def pointure def alxay raa bi tegu ci av yi miim bi tegu ci nañ njëkke lool danga naan e, innal xayra naka dëgg-dëgg lu baax de alxayra mbaax de azimun mooy lu rëy léegi nag mu def pointillé mooy phrase bi jeexagul ajj raa ak haa bu mu maasu luy taqaloo envamu moo gën a màgg léegi mu def benn astérisque mu ne envamu lafzun laa yi yadxulu alayhi nun mu ne li tax waxul envamun ndax envamu boo fàttale ko ba ñuy gis yi nga xam ne mamnu min as-sarf moom tanwiin di ko dugg mamnu min as-sarf loolu moo tax mu bàyyi waxul envamun envamu kon danga naan inna bu njëkk bi inna nga maas innal xayra azimun laakin kon ngay dugal ci ay aba ajrahu laakin ajrahu a'zamu innal xayra dëgg-dëgg mbaax de azimun lu rëy la laakin waaye ajrahu payam nag a'zamu moo gën a téerey sax mbaax li muy baax baax baax waay waay fay gaa ko ëpp doole laakin na kon ngay dugal waaye bi ci tegu mu ne yasurru yasurru nii mu def pointillé yaa fa war a annatiija taabu tëju tegu ci yaa koy maas xasana taabu tëju tegu ci yaa koy maas kon lan ngay def fële mooy dina ma bégloo résultat bu baax résultat bu baax damay bégloo ya kon léegi lan ngay def fii mooy yasuru nii dina ma bégal yasurru nii bégal na ma léegi kon lan ngay def ci après yasuru nii danga naan yasurru nii anna natijata xasana man de bégloo na ma lool bi ma xamee ne comme si dama ne man de bég naa lool waaye bi nga xamante ne nii yëg naa ne kii résultat bi ndeysaan baax na diw nday résultat am baax na ndeysaan wala natiija wala nga ne bu doon nitaaj bi récolte bi wala yu mel noonu wala nga ne natiija mooy résultat bi xasanal baax yasurru nii anna natiijata xasanatan xasa non yasurru nii anna natiijata xasanatun voilà yasurru nii bég naa lool waaye bégaloo na ma waay anna natiijata ba ma xamee ne ne kii bi euh, résultat bi xasanatun dafa baax kon am naa anna natiijata xasanatun bi ci tegu alwaali daal bi tegu ci yaa koy maas mu adda baa bi tegu ci après mu def pointier après ndax même phrase bi la alwaalidu waa ajuru eh, boobu de maas naa ko wax naa alwaalidu mu adda baa bi tegu ci yaa koy maas après pointier tegu ci yaa fay def li war a nekk inna wala anna wala laakin na wala ka anna waaye wala da wala daa bi ak haa kenn maasu ko xab yii tegu ci yaa leen di maas mooy ne waajur wi alwaali daa bi tegu ci yaa koy maas am ah, ne waajur wi de parent bi de ak a yaru doom ji nag ku bon la kon lan ngay def foofu waaye ngay def lakin na wala dogu alwaalidu mu àddabun alwaalidu waajur wi de mu addabun ak moom de ku ñu yar la ku yaru la walla waladahu waaye doomam ji xabiixun ku bon la moom ay yaxrijul xaya min al mayit wa yaxrijul mayita min al xay yàllaa jële ci luy dund mu jële ci luy dee fekk lu dee mu jële ci luy dund waajur wu yaru doom ji buccateku mu ne bi ci tegu kon as sayyaara taabu tëju nadifa taabu tëju mooy loolu yaa koy maas après mu def point pointillé boo xam ne dafa taqaloo ak haa jadiida taabu tëju tegu ci mooy oto bi de dafa bees dafa set na dafa set nii boo ko gisee haa moom jadiida jadiida lu bees kon boobu lan ngay wax danga naan as-sayyaratu nadifatun oto bi de dafa set ndeysaan dafa propre ka annaha ka anna ngay dugal comme moom de jadiida dafa mel ni lu bees na oto bi gisoo ni mu sete as-sayyaaratu nadifatun laa ka annaha boog ka annaha jadidatun ka annaha jadidatun ndax jadidatun lan la haa bi mooy ismu ka anna jadiida mooy xabaru ka anna kon lu may wax ni jadiida tun mënaan jadiida tan lakinnaha jadiida tun alwaalidu mu'addabun lakin waladahu qabixun alsayaaratu nadifatun ka annaha jadiida tun ndax xabaru ka anna la te xabar ka na dañu koy maas ak damma léegi bi ci tegu mu ne udbut xarakatama lawnu ahmar maasal li nga xam ne dafa nekk en rouge wa bayyin nawal xabari fii kulli jumlatin danga wane façon xabar bi ci phrase bu nekk phrase bu nekk na nga ci wane façon jumla bi façon xabar bi ci jumla bu nekk mooy comme yi weesu woon les soulignés et les numérotés bu dee xabar bi moom dafa nekk tour un bind bu dee shibu jumla liy niroog phrase nga def deux bu dee jumla fi'liya mooy phrase verbale nga def dë innal kaaba innal kaaba taabi tegu ci taabu tëju sharifa taabi tegu ci mooy taaboo xam ne dafa tëju bu boobaalooy looy wax danga naan innal kaabata sharifatun léegi ana kii bi euh, nu mu tuddati bu boobaa nga ne ana euh, xabar bi nga ne sharifatun tur la wala du tuur tur la moom danga koy rëdd kon ci suuf sharifatun tuur la kon nga def un bi ci tegu inna haa tegu ci haa bi yaa koy maas ra baa bu am shadda tegu ci yaa koy maas annaa siin bi tegu ci yaa koy maas boobu nan nga koy maase d'abord inna allaha rabbun naasi inna naasi léegi ana xabar bi nga ne rabbu léegi moom tur la day niroog jumla wala jumla fi'liya nga ne kooku tur la rabbu bi ci tegu innal mooy yàlla de moom mooy boroomu nit ñi bu njëkk bi kaaba gi de dafa tedd bi ci tegu inna allah bi tegu ci yaq ba laam bi tegu ci al lam bi tegu ci assaaliha taa bi tegu ci léegi boobu lan ngay wax boobu danga naan kon inna léegi kon loolu liñ koy maase inna allah bi tegu ci yaq ba laam bi tegu ci al ama laam bi tegu ci alsaaliha taa bi ci kon loolu danga naan inna allaha yaqbalu al amaala alsaalihata mooy ne inna dëgg-dëgg allah buur yàlla de yaqbalu day nangu al amaala jëf ya nga xam ne alsaalihata dañoo rafet mooy yu baax yi léegi fii ana xabar bi danga naan xabar bi mooy yaqbalul amaala saalihati mooy xabar bi léegi ñoom lépp jumla fi'liya la kon mooy danga koy souligner yaqbalul amaala saalih après nga def jumla fi'liya comme que jumla fi'liya la numéro mooy numéro 3 nga def numéro 3 ci suuf bi ji tegu mu ne inna nadaa inna nadaa fa taa bi tegu ci taa bu tëju minal imaa nuun ab nuun tegu ci léegi kon bu boobaa inna nadaafa taabu tëju minal imaa bi tegu ci loolu mooy dëgg-dëgg cadde minal imaani ci ngëm yàlla la bokk kon euh, léegi ana xabaar bi nga ne xabaar bi mooy minal imaani loolu shibhu jumla la kon deux numéro nga fay def bi ci tegu mu ne innal xadiqa taabu tëju tegu ci boo war a maas asbahat jamii la taa bu tëju tamit tegu ci loolu ni nga koy maase da nga naan innal xadiqata fii nag dalaa def benn piège ndax innal xadiqata asbahat moom ci waa kaana la bokk te comme ci waa kaana la bokk moom day rafaa ismam di nasab xabaram te xabaru kii kon asbaxat lan jamilatan ngay wax doo wax jamilatun ndax doon innal xadiq bu doon innal xadiqatu jamilatan rek boo doon jamilatun dina baax mais bii asbaxat la danga naan kon asbaxat jamilatan moom du inna la topp mais asbaxa la topp asbaxat bi kon ana xabar bi ndax xabaru dana la waaw xabar la laaj léegi da nga naan inna kon fii xabar bi mooy kii bu dee inna am nga xar euh, ismu inna mooy xadiqa asbaxat jamilatan bii nii moom mii nii yépp dafa nekk lan plaasu xabaru inna kon moom nga def ni boo ko souligner nga def numéro 3 jumla fi'liya asbahat jamilatan mais tamit man nga ne asbahat moom ci boppam comme que moom bokk kaana la kon danga naan jamilatan tamit xabar la xabar la boo xam ne te moom tur la turu asbaha te moom kon un bi ngay def ism kon bi ñu tegu nag mu ne arraju lam bi tegu ci lam bi ngay maas aali miim bi tamit da nga koy maas laakin na lakin nab naa bi ak haa bi tegu ci jaahi laam bi tegu ci kon lan ngay wax danga naan euh, ar rajulu boo koy maas ar rajulu aalimun laakinna ibnahu laakinna ndax laakinna moo ñëw jaahilun ar rajulu waaji de aalimun boroom xam-xam la laakin na waaye ibnahu doomam jaahilun kuréer la mooy xamul kon mu ne la léegi ana xabar bi nga ne ar rajulu aalimun aalimun moom xabar la xabaru rajul la mooy rajulun aalimun comme si loolu la woon ar rajul ar rajulu aalimun boobu rajulun aalimun beneen affaire lool naat ak gii la mais ar rajulu aalimun kon aalimun xabaar la nga rëdd ko def ismu un numéro un léegi laakin nabnahu jaahilun bi jaahilun tamit xabaar la nga rëdd ko def tur moom un ndax moom xabaru lan la laakin na léegi bi ci tegu exercice bi ci tegu mu ne da isma kullil ahrufi naaqisati aw xabaraha isman entre parenthèses ma shakli tam bi mooy comme exercice yi wees woon tegal turu bépp xaraf boo xam ne dafa wàññeeku mooy alxurufu naaqisa yooyu gisoon nañ ko léegi mu ne après nag nga teg xab tur bi wala xabar bi yaay xool bu dee tur moo fa war a nekk turam wala xabaram nga nekk mu ne inna inna dëgg-dëgg mu def point pointillé kon yaa fa def lii fi nekk lañuy def saalixu ñu baax lañ ma ne inna rijaala comme loolu saalixu na dëgg-dëgg góor ñi dañu baax lañ comme ar la saali léegi nag bii nii bii nag bu boobaa lan laay def mooy il faut ma changer affaire bi inna rijaala saalixuuna mooy bu ma nee rij manuma wax rijaalu kon rijaala inna rijaala saalixuuna boobu loolu la mooy dëgg-dëgg góor ñi wala innal muallimuuna innal muallimiina saalixuuna dëgg-dëgg jàngalekat yi innal muallimiina ñu baax lañ bi di tegu ma ne sami'tu anna haa'ulaa'i sami'tu dégg naa anna dëgg-dëgg haa'ulaa'i gaa de après mu am point yi léegi kon boo waree de xabar léegi fii est xabar lay doon wala ismu ànd na danga naan kooku mën da nekk xabar non man da nekk ismu ndax ismu bi mooy haula kon xabar la war a nekk kon xam nga bu njëkk bi tur nga tegoon inna ar la lool ismu la mooy ismu inna laa bëgg a wax fii nag ismu inna mooy haula yi sami'tu dégg naa anna haula yi gaa yii de mujrimuuna dégg naa gaa yi ay kàccoor lañu walla mujrimuuna man walla wala zaalimuuna ay tooñkat lañ wala na ñuy joxe ay illaaye biir lañ loolu mooy mënul koo def bi ci tegu mu ne ka kitaaba dafa mel ni téere bi de après mu def pointillés yoo xam ne yaa fu war a def nga ne ka dafa mel ni téere bi de qadiimun téere bu yàgg la may niru voilà ka annal kitaaba qadimun ndax léegi boobu xabar la xabaru ka anna léegi bi ci tegu ndax exercice boobu dafa gudd bi ci ba léegi jeexagul mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiya léegi tëggal ab phrase formuler ab phrase ci ci yii di ñëw mooy euh, nu mu tudd baat yi di ñëw dalay jox dalay boo jàppee ba léegi li ñu waxoon moodu dem na école ba boo ko jaxasee def école ba du dem loolu boo la nee defaraat ko yaay xam ne du demee noonu léegi comme bii loolu la shadidatun dafa tar aljaxiimi safara xaraarata tàngoor inna dëgg-dëgg léegi boo koy formuler pour def ko phrase bu jaaroon danga naan inna xaraaratal jaxiimi shadiidatun inna dëgg-dëgg xaraarata tàngooru aljaxiimi safara de shadiidatun dafa dar dafa tar dafa metti kon loolu la bi ci tegu dernier bi ci exercice yooyu mu ne enri bi maa yi inraabal lii di ñëw innal kasuula laysa naajihan dëgg dëgg ki ki nga xam ne dafa tàyyelle moom moom laysa naajihan manu la moom du moom moom moom man de réussir mu kooku man de réussir léegi da nga naan inna inna gisoon nañu ko mooy inna moom dafa bokk tan dañ la woon ahrufun mushabba bil fi'li da nga naan inna moom boo koy analyser nag harfun mushabba bil fi'li mabniyun léegi boo defee loolu après nga ne inna ak kasu la kasu la fi'lu inna la moo ismu inna maanaam fi'lu inna turu inna ismu inna laysa laysa fu mu bokk laysa moom ci mbokk yi ñan la bokk inna léegi naaji xan mooy ne euh, naajixan ism non xabaru laysa la xabaru laysa léegi lool mooy inrab bi mooy analyse bi euh, loolu moom lañu waroon a analyser kon xam naa Euh, ndax tamit il faut mu jeex ndax li ci des bariwul inna xarfu kii nu mu tudd moom euh, mooy si day niroog fin la te day nasab turam di xaba laysa laysa non laysa mu ne laysa kii kii ismu inna laysa ci mbokki kaana yi la bokk kaana ka kaana ak asbaxa mazaala maadaama ak laysa ñooñu ñoo bokk kaa laysa bi moom fi'l naaqis la fi'l naaqis te moom min axawaati kaana xan ndax lay laysa rajulu comme si loolu la woon laysa rajulu naajihan bu boobaa xan bi moom xabaru laysa la walla xabaru laysa la euh, bi ci tegu ndax bu doon xabaru inna naajihun laay wax euh, léegi exercice bi nga xam ne moo tegu ci léegi kon loolu moo nekkoon ci kuuru inna wa axawaatuha léegi mu des exercice bi nga xam ne moom moo bokk ci euh, kuuru lanati i'raabul mufradi wal musanna jam ne mooy nañuy ñuy i'raabi mufrad bu dee benn wala ñaar wala pluriel léegi boobu e-, exercice am mu ne as'ilatun an fahmi darsi lii nag ay laaj la yoo xam ne ndax ñaara ci des ñaar exercice ci des euh, après bii nii ñeneen ñaara ci des mu ne lii ay question la ci compréhension wu cours bi ñu jóge cours bi ñu jóge moo doon na mooy i'rabul mufrad wal muthanna nan la ñuy mufrad singulier muthanna duel jamo pluriel léegi mu ne la maa alaamatu raf'i fil muthanna ana lan moo may wan lii ra dañ koo rafaa ci muthanna danga naan alaamatu raf'i mooy alif bi alif bi mooy lay wan lii nii moom musanna la alif bi il faut nga am alif bi boo ko amul musanna mooy alif mooy walay wanne lii musanna la nga ne fil musanna loolu la laaj nga ne al alif wal jam'i wal muannasi saalim bu dee muannas jam wal jam'u wal muannasu saalim bu boobaa jam'u muannas saalim comme bu ma nee muallimaatun alaamaatul rafi loolu ad damma la jaatil muallimaatu daxala ar rijaalu walla nga ne ar rafa wal mufradi léegi alaamaatu rafa fil mufradi lan la damma la wal jam'il mudakkari saalimi mooy waaw bi waaw bi nga xam ne day xëcc waaw bi nga xam ne moom day xëcc kii bi di ko euh, bu ma ne jaalisuuna dañoo toog comme uuna boobu waaw bi jamu waa jama taksiir mooy alaamaatu rafa ci jamu taksiir damma la Euh, maa alaamaatu nas bi mu ne lan mooy màndargaay nasab fii jam'il mudakkari saalimi jamu mudakkar saalim bu dee jamu mudakkar saalim lii wane ne moom dañu ko nasab loolu waxoon nañu du fatha mais kasra la non ñu mënaan kasra jamu mudakkar saalim mooy yaa bi nga xamante ne nii mooy bu ma nee almualli miina yaa boobu wal mufradi mooy alaamaatu nasbi fil jam'il muzakkari saalim boo xam ne al mufrad bu dee kenn la kooku non non wal jam alaamaatu nasbi fil mufradi fil jam'il muzakkar saalim boobu xam nañ ne yaabi la léegi bi ci tegu euh, wal mufradi ak bu dee benn la bu dee benn moom li ñu koy wane mooy fatha mu ne wal jamel mu annas saalim jamu mu annas saalim lan mooy wane ne lii moom dañ ko nasab jamoo mu annas saalim règle bañ la waxoon ñoom binduñu ko mais règle la boo xam ne dañ koy jàpp na al jamul mu annasu saalim yurfa'u bi dammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati kon jamoo mu annas saalim lan la moo ñuy wane dañ ko nasab kasra la moom nasabam kasra lay doon wal musanna lan mooy wan ne duel dañoo nasab duyel mooy yaa bi comme ay ni al muallimayni yaa boobu moo may wan ne moom moomu duel la bi ci tegu wa jame taksiiri jame taksiir moom li koy wane mooy lan comme bu ma ne arrijaalu ra'aytu marartu bir rijaali wala non darabtu rijaala boobu fatxa la léegi mu ne maa alaamaatul jarri ana lan mooy màndarga yi wan ne lii dañ koo jar fii jam'il muannas saalimi ci jam'u muannas saalim bu dee jam'u muannas saalim lii wane dañ koo rafaa non dañ koo jar mooy règle bi ma waxoon léegi jam'u muannas mooy kasra la yunsabu wa yujaru bil kasrati wal musanna duel nag lan moo may wan ne lii moom ci jam'u muannas saalim mooy yaabi ay bu ma nee ay ni yaa boobu noonu moo may wan ni lii jamu mudakkar saalim bu ñu jar la wal jamul mudakkari saalim bu dee jamu annas boobu jamu mudakkar saalim bi nga xam dañ ko góoral boobu lan la alaamaatul jar yi bu ma nee marartu biir bil muallimiina mooy yaa boobu yaa boobu wal mufradi bu dee kenn la bu dee kenn moom kasra la al muallimi mooy bu dee alaamaatul jarri fil mufradi ko kasra la léegi jamu ak taksir yi bu dee jamu taksir marartu bir rijaali boobu tamit kasra la wala marartu bil awlaadi léegi udbut xarakatama law nu ahmar maasal li nekk en rouge maas rek lañu wax nga ne almusli miim bi maasuñu ko saadi xaaf bi maasuñu ko danga naan almuslimu saadiqun jullit de jullit bi de ku dëggu la bi ci tegu innal munaafiq xaaf bi tegu ci xaaf bi ngay maas kaasi baa bi tegu ci yaa koy maas danga naan innal munaafiqa kaasibun dëgg dëgg naafiq de fenkat la fu mu toll bi ci tegu kaanal mualli miim bi tegu ci miim bi ngay maas xaadi raa bi tegu ci raa bu xëj bu ñu xëj mooy ne professeur bu góor bi de jàngalekat bu góor bi de teewoon na présent na woon danga naan kaanal muallimu xaadiran bi ci tegu kaanatil muallima taabu tëju boo xam ne moom tamit ngay maas xaadira taabu tëju léegi ñaar yooyu da naan kaanatil muallimatu xaadiratan kaanatil muallimatu jàngalekat bu jigéen bi ne nekkoon na xaadiratan ku présent yab yi bi tegu ci ayn bi ngay maas tamit alfallaa bi tegu ci yaa koy baqara taabu tëju tegu ci mooy yi danga naan yabi'ul fallaaxu baqaratan baykat bi de jaay na day jaay benn nag bi ci tegu mu ne yattu baa bi ngay maas alwala daal bi tegu ci kalima taa bi tegu ci taa bu tëju danga naan yaktubul waladu kalimatan gone gi de mu ngi bind benn benn moo wala benn baat léegi mu ne la fil jumali saabiqati ij'al ma lawnu ahmar jaman léegi nag yi ñu weesu yooyu ne woon nga maas ko léegi def ko pluriel nga ne kon al muslimuuna saadiquuna way wommatu jullit ñi dañoo dëggu innal munaafiqiina dëgg dëgg naafiq yi ñoom kaadibuuna ay waxkatu lu amul lañu bii tegu nga ne kaanal muallimuuna xaadiriina dëgg-dëgg jàngalekat yu góor yi de teewoon nañ kaanatil muallimatu xaadira tan kaanatil muallimatu xaadiratan nga ne kaanatil muallimatu xaadiratin ndax boobu man da nekk yi de jaay nañu dañuy jaay baqaraatin yu bari yaktubu al awlaadu gone yi di dañuy bind kalimaatin ay baat léegi mu ne la arib ma lawnu ahmar i'rabal li nekk en fait nga ne al aalimu wal muta'allimu sharikaani fil xayri mu ne al aalimu kiy jàngale wal muta'allimu ak kiy sàkku xam-xam sharikaani ñoom ñaar ñoo bokk fil xayri ñooy séddoo yiw gi ñuy def noonu léegi kon li nekk en rouge mooy al aalimu wal muta'allimu sharikaani nga ne al aalimu mubtada marfuun bi dammati wal mutaallimu waaw bi waawu laatfi al mutaallimatu moom maatuuf la mooy dañ koo maatuuf ci kële al aalim marfon bi dammat sharikaani mooy al aalimu wal mutaallimu sharikaani lan lañu xabar xabar la ci al aalimu ak léegi euh, léegi nag exercice beneen bi nga xam ne moom nekkoon ci al mamnu min as-sarf al mamnu min moo nekkoon avant dernier cours bi moom exercice am lii la woon mu ne mayiz tamarin mayizil asma al munsarifata min al asma al mamnuati min as-sarf wa bayyin sabab al man'i mayiz ràññeewal al asma al munsarifati tur yi nga xamante ne nii dañ leen di al munsarifata min al asmaa'il mamnu'ati min as-sarf ràññeewal tur yi nga xamante ne nii ñoom man nañoo changer seen masque man nañu jël tan wala ñuy jël tanwiin wala ñu leen di mas kasra ci tur yi nga ci yi nga xaman tur yi nga xam ne ñoom mënuñoo nangu loolu mooy nga distinguer leen kon da def ñaar benn ab tableau nga def pa xaaj ko deux benn côté bi nga def al asmaul munsarifat tur yi nga xam ne ñoom dañuy mën a changer seeni di nangu tanwin dañ leen di maas kasra beneen côté bi nga def al asmaul mamnu'a min as-sarf nga xam ne du ñu nangu tanwin te duñu leen mën a kasra muhammadun muhammadun ci yi mën a changer la munsarifa nga koy dugal amwaalun alal ay alal kooku foofu nga ko yaqubu mamnu'a min as ndax moom turu ajam la tur la boo xam ne bokkul du turu arab moom manu ne yaqubun mën da nekk ahmadu kooku moom fan la mamnu min as-sarf ndax manoo wax ahmad moom mooy tur yooyu ñu gisoon nga xam ne ra'aytu marartu bi ahmada ngay wax doo ne bi ahmadin bi ahmada moom mamnu min as-sarf te doo wax ahmadan déedéet ahmada makkata mala màkkatu moom it dugalal mamnu min as-sarf manoo wax màkkatan manoo wax màkkati déedéet baqaratun moom munsarif asmaa munsarifa yi changé akramu moom it ci mamnu min as-sarf ndax ci siira af'al la nekk dañ koo tëggee af'al zaynabu moom lan la moom mun mamnu min as-sarf la mooy turu jigéen yooyu nga xam ne manuma wax marartu bi zaynabi déedéet bi zaynaba laay wax te duma zaynabun dajaajatun moom munsarifa la bokk day changer ahsanu moom mook ahmad ak màkkatu ñoo bokk mamnu mina sarf karimatun ismu man munsarifa côté boobu laa koy dugal day changer karimun mook karima ñoo yem dañu leen dugal ismu tur yi nga xam ne dañuy nangu tan tanwin dañu leen di maas ci suuf kasra yuusufu mook yaquboo yem ñoom mamnu mina sarfi turu ajam lañu kenn du leen maas yuusufan ak yuusuf yi déedéet madrasatun ñoom tur la yoo xam ne munsarifa dañ leen di mën a wëlbati dañuy nangu tan ak tii bi ñu tegu mu ne utbot xarakatama lawnu li nga xam ne dafa nekk en rouge yuusu faa bi tegu ci atwa bi tegu ci minhaaja raa bi tegu ci danga naan yuusufu atwalu min haajara yuusufu de moo gën a njool bi ci tegu inna ibrahim miim bi tegu ci raa filmana miim bi tegu ci annahu yadba xaa bi tegu ci ismail laam bi tegu ci bële mooy yuusufu moo gine njool haajara bii mooy yonente àlla ibrahima salaatu wassalaam dafa gis ci gént géntu yonente àlla salaatu wassalaam mooy kii gis moo taxaw nii di gisa këne moom da doon rendi doomam ji ismaayil alayhim assalaatu wassalaam léegi kon nan ngay maas dangaa inna ibrahima ra'a fil manaami annahu yadbahu ismaayila bi ci tegu inna raju laam ci kab yi raa bi tegu ci laakinna ja daal bu am shadda tegu ci ak hu ak ba raa ci mooy dëgg-dëgg waa ji de moom de grande personne la mais nag wala ku màgge la waa ji mag la ah loolu sax c'est logique mais maamam maamam nag moo ko mag loolu moom c'est logique wala rek nga ne grande personne la mais nag maamam a ko gën a ceene fuuf sax kon da nga naan inna rajula kabirun ku mag ku mag la laakin waaye jaddahu akbaru laakin na waaye jaddahu maam ji de akbaru moo ko mag léegi nag mu ne la enrib irabal law nu ahmar li nekk en rouge sallamtu nuyu na ala yusufa warashi din voilà ala yusufa ndax yusuf mamnu min as-sarf danga naan ala li nekk en rouge mooy ala yusufa warashi din ala xarfu jarin yusufa mamnu min as-sarf ismun majrurun waaye bil fathati li annahu mamnu min as-sarf waaw bi atfu la rashid moom maatuuf la maatuuf la dañ ko maatuuf ci yuusuf rashidin te moom lan kasra lañ koy kiiwee ndax moom lan day nangu du mamnun min as-sarf léegi nag dernier exercice dernier exercice bi ñaari exercice la tamrinaani loolu nag mooy ci liñ jóge nii al asmaul non pas loolu al asmaul xamsa tur ya nga xam ne dañu nekk juróom moo nekkoon dernier cours bi mooy nag dernier exercice insha allah mu ne tamrinaani ñaari exercice aslih ma bayna al qawsayni wadbut harakata ma lawnu ahmar yéwénalal li nekk entre parenthèses mooy day def tour bi comme nañ ko waxoon yii yépp ci yoon ku yorul téere bi sax déggoon nga ko ca fin cours ba kon lool la après li nekk entre parenthèses moom da nga koy yéwénal mooy li nga ko defee ni nga ko bindee noonu du noonu boo ko bàyyee noonu zéro ngay am te tamit nga maas li nekk en rouge mu ne aada miim tegu ci miim boobu ngay maas mu def entre parenthèse abun abun xam nga ne loolu est-ce que jub na yow yaay xool nan ngay def mu nee na yëwénal ko ndax jubul li ma def jubul albasha raa bi tegu ci raa bi yaa koy maas léegi bu ma koy maas dama naan aadamu mooy maam aadama alayhi salaatu wassalaam abu bi dama naan abu abul bashari raa bi ri abul bashari mooy maam aadama alayhi salaatu abul bashari mooy bàyyi mindeef yi abul bashari bi ci tegu sa'altu mu def entre parenthèse abun abun laaj na abun baay bak après ra mooy abu bak an anil masala taa tegu ci taa tamit yaa koy mas mooy laaj naa ko question bi laaj naa ko masala bi mooy boobu walaa nag naan sa'altu kan laa sa'altu aba bakrin anil masalati laaj na aba bakr ci masala mi mu tontuma ci kon aba pa abu noonu bi ci tegu sallim ala entre parenthèses axun après axun bi mu def day taqaloo ak kaaf bi ak kabi mu ne kon sa loolu lan nga yow danga naan sallim ala axiika nuyul sa sa mbokk mi nuyul sa frère bi sallim ala axiika duma wax axuuka duma wax axaaka axiye ndax ala kaana bi ci tegu kaana yuusu faa bi tegu ci faa bi ngay maas entre parenthèse rahma taa tegu ci ngay maas kon lool moo ko danga naan kaana yuusufu za rahmatin za ngay wax ndax kaana ndax za moom lan la xabaru kaana te kaana yarfa'u al isma wa yansibu al day nasab day rafaa tur bi muy yuusufu te day nasab xabar bi muy za kaana yuusufu za rahmatin rahmatin moom mudaaf ilayhi la za wa huwa mudaaf rahmatin mudaafun ilayhi bi di degu kaana mu def entre parenthèse abun moo yuusuf nekkoon na boroom yërmande kaana nekk na mu def entre parenthèse abun laha baa tegu ci adu waaw bu am shadda tegu ci arrasu laam bi tegu ci mooy abu lahab de alayhi min allahi ma yastaxiqu wa alayhi uh, naarum daatu lahab mu ne moom de nekkoon na noonu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam danga naan kaana abu lahabin kaana nekkoon na abu lahabin ah aduwa rasuli aduwa na aduwa lan la xabaru kaana kaana abu lahabin aduwa rasuli bi ci tagu mu ne yaxu jaay jiim bu am shadda ngay maas almusli miim bi tegu ci fii ab entre parenthèse zu alxijja tegu ci taabu tëju bu boobaa danga naan yaxujjul muslimu fii zil xijjati zil xijjati ngay wax doo wax zal xajjati ak zul déedéet fii yaxujju day aj almuslimu jullit bu góor bi fii zul xijjat mooy jullit bi amul góor ak jigéen bi amul mafhum amul looy dégg ci ginnaaw mooy jullit ñi dañuy aji ci dul xijja mooy bi ñuy période bi ñuy aje léegi yaxujul muslimu fi dil xijjati kon entre dernier kii bi enrib maa yali analyser lii di ñëw inna aba hurayrata mashhura bi maasu ko danga naan boo koy maas danga naan inna aba hurayrata mashhurun dëgg-dëgg abu hurayra nag ku siiw la waxoon naa nag ca kuur ba ne yii nii da mooy yi normal mais ñun entre tout wolof lii normalul mooy ñoom xamuñu ko sax voilà c'est loolu la mooy dafa siiw c'est vrai que dafa siiw mais boo ñëwee dëkk wolof yi ci ngay xamee ne en tout cas ca ñoom siiwul ndax xamuñu xam-xam ak yooyu xamuñu ko ñoom ñoom gàmm rek lañ man kon na danga naan na euh, moom xarfu nasbin la aba voilà lool sax moo gën kii li mu doon wax ndax moom da doon wax naan euh, nu mu tuddati nan la ko doon waxati ndax bi muy i'rab inna da doon wax inna xarfun mushabbah bil fi'l mam non danga naan xarf loolu mën nga ko wax li mu wax mais neel inna xarfu nasbin voilà xaw ma lu tax ñëwuloon sànk inna xarfu nasbin aba ismu inna wa huwa hurayrata mudaafun ilayhi moom manuma hurayrati inna aba hurayrati déedéet inna aba hurayrata ndax moom mamnuun min as-sarf léegi kon moom wa huwa mudaaf mashhuurun mashhuurun loolu xabaru inna kon foofu la yem wallahu taala alam kon tamriini jeexal nañ bii ni ñëw insha allah kon foofu la tom bi jeex